بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الغني القدير صدق الله العظيم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 naaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabul wudu ci saxiixu imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu man lam yatawadda min lahmi shar maanaam buntu ki nga xamante ne du jàpp ci yàpp yàpp gàtt maanaam yàppum xar gisoon nañ ci wax ji nga xamante ne ak wa sawiqi ak njóorndi maanaam ne kon gisoon nañ ci buntu boobu ne Seydina Abubakar ak Seydina Umar ak Seydina Usman radiyallahu anhum ñoom lekk nañu loo xamante ne tàkk-tàkk daf koo laal te jàpp wuñu maanaam ñu daal di indi xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa akala katifa shaati summa salla walam yatawadda ne yenent bi sallallahu alayhi wa dafa lekk fàllankay xar topp mu daal di jàpp mu daal euh, mu daal di julli te jàppwul <coughs> gisoon nañ tamit ne hadith sayyidina Amr ibn Umayyah radiyallahu taala an bi nga xamante ne moom lay wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dog euh, fàllankay xar giddég nga ñu daal di koy woo jëme ci julli mu daal di sànni li nga xam ne moom mooy paaka bi maanaam sànni li muy tekki rek moom mooy mu teg paaka bi ci lu gaaw daal di julli te it jàppwóot gisoon nañ tamit baabu man madmada min as-sawiqi wa lam yatawadda ki nga xamante ne dafay gallax ndiku ci njóor bi gis nañ hadith sayyidina Suwayd ibn Nu'man radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne xadis bi moom mooy xadisam bi nekk ci saxiix imam al-Bukhari rahimahullah mu daal di wax ne moom sayyidna Suwayd ibn Nu'man radiyallahu ta'ala anhu maanaam ci bisub Xaybar bi nga xamante ne ci la yenente bi sa biñ dee tollee ci la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj maanaam yóbbal yi indi luñ ko ludul njurni googu mu daal di mu daal di ciy wis ndox eh, joxe ñu nee na mu yenent bi sallallahu alayhi wasallam lekk ñu nit ñu lekk mu daal di taxaw julli takk julli timis gallax ndiku mu daadi di julli te fekk jàppuwul maanaam euh, loolu tam gisoon nañ tam hadith sayyidat Maymuna radiyallahu anha ne ba tey yenent bi sallallahu alayhi wasallam lekk na fa moom ak pàllanka dégg nga daal di daal di daal topp daal julli te jàppuwul gis nañ tamit ne baabu baabun hal yumadmidu min al laban maanaam bunta ngi nii ndax bu fekkente ne nit ki dafa naan soow dafay daal di te loolu daf koy wax ngir ne lépp loo xamante ne dafay des ci gémmin wala boog mu am xee maanaam ak niin ak yu mel noonu wala boog mu am caf ko doonte nekkul lu ñu tàngal loolu day daal di dugg ci biir ak it lépp rek loo xamante ne lu ñu lekk la donte du loo xamante ne lu ñu tàngal la maanaam mu daal di indi hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shariba labanan fa madmada wa qaala inna lahu dasaman mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa naan meew te daal di gallax ndiku daal ne ah meew mii de dafa am niin maanaam kon li nga xam ne noonu la layalee li tax mu gallaxndiku mooy niin gi nga xamante ne maanaam mooy dax gi nga xamante ne moom la meew mi amee mooy tamit caf ko nga xamante ne moom mooy des ci gémmiñ gi mu gindi nañ tamit ci wàllu nelaw maanaam baabul wudu'i minan nawmi wa mu yara minan naasati wan naasatayni awil xafaqati wudu'a buntu ki nga xamante ne moom maanaam mooy ki ki jàpp gi nga xam ne moom la war a jàpp ci nelaw ak ki nga xamante ne gisut ne maanaam ak dëjjantu gu ndaw wala dëjjantu ñaar benn benn dëjjantu wala ñaari dëjjantu wala wengal bopp googu maanaam ci nelaw nelaw ba wengal bopp bi mu ne loolu ku ci gisut ak jàpp maanaam mooy ne teqale gi nga xam ne moom lañu war a teqale diggante nelaw yu xóot ak nelaw yi nga xamante ne nelaw yi dañoo desee xóot ñu gis ci xadis bi nga xamante ne moom mooy bu sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha nasa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idha salla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu maanaam fa yasubbu nafsahu mu ne su fekkente ne dafa am kenn ci yéen koo xam ne dafay dijjantu fekk mi ngi ci biir julli na daal di tëdd maanaam na daal di tëdd nelaw mbete ba nga xamante ne nelaw gi dem na wëllif ko ndax kenn ci yéen suy julli fekk mu ngay dëjjantu aji dëjjantu la du xam ndax moom dafa nekk koo xam day jiggalu boroomam subhaanahu wa taala wala boog dafay saaga boppam mu daal wax tamit mu indi tamit dégg nga euh, euh, gisoon nañ tamit xadiis sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu mu ne jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne iza naasa ahadukum fi salaati falyanam hatta ya'lama ma yaqra mu ne su fekkente ne dafa am kenn ci yéen kuy dëjjantu ci biir julli gi na daal di nelaw mbete mu daal xam li nga xamante ne moom lay jàng maanaam yooyu yëpp gisoon nañ ko suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu daal di indi baabul wudu'i min ghayri hadath buntu njàpp ci loo xamante ne amulug toj fii li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeralaat fii maanaam mooy ne njàpp bu fekkente ne nit ki comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee woon ci buntu yu njëkk ya ne képp koo xamante ne dafay jàpp ak toj moom mooy li nga xam ne moom mooy liy waral jàpp ak it ne maanaam baabu man laa yara wudu illa min hadath maanaam buntu nga xam ne du gis ne jàpp daal lenn rek moom moo waral jàpp moom mooy ak toj wala baab minal maxrajayni maanaam alqubul wa dubur maanaam ne ci ñaari génn waay la ci kanam wala ci ginnaaw ak yu mel noonu waaye nag fii li nga xamante ne moom lay leeral fii moom mooy ne njàpp gi nga xamante ne am na njàpp yoo xamante ne njàpp ngëneel la njàpp ngëneel njàpp mooy njàpp goo xamante ne nit ki daf koy defaat fekk dafay fekk tojulul waaye dafa am loo xamante ne moom moo waralu njàpp ndax jàpp dafa am yi nga xamante ne ñoom farata lañ mooy bi nga xamante ne da nit ki dafa tojal moom moo tax mu def ko am jàpp bi nga xamante ne dañ koo sopp moom mooy ne julli dafa jot fekk nit ki amoon na jàpp mu dem jàppuwaat wala boog mu war a jàng alquran wala boog mu war a zikar wala boog mu war a toog jotaayu xam-xam wala ak yu mel noonu loolu mu daal di dem jàpp loolu dafa dafa daal di nekk loo xamante ne lu ñu sopp la waaye su fekkente ne tamit am na jàpp yoo xamante ne nag maanaam yooyu euh, dañ koo dañ dañ koo sikk moom mooy jàpp gi nga xamante ne nit ki day jàpp fekk jàpp loola defu gu ci jaamu yàlla maanaam moom mooy su fekkente ne nit ki dafa jàpp ñett ñett maanaam muy jàpp gu mat ginnaaw ga mu ñëw julleegul jàngagul alquran defagul dara wala téyeegul kaamil defagul dara loo xamante ne njàpp moo koy waral mu dem jàpp wat jàpp googu dañ koo sib am nag jàpp ji nga xamante ne dañ koo xaraamal mooy comme ki nga xamante ne dafa gis ay mbërëgam muy jàpp di ci yéene toj wala boog euh, ki nga loolu noonu wala ki nga xamante ne dafa gis ay gësinam muy jàpp njàpp li nga xam ne daf ci yéene yëkkati toj loolu ka tamit maanaam dafa nekk loo xamante ne wala boog mu ci yéene julli ak yu demee nekk noonu loolu moom njàpp dafa nekk loo xamante ne dafa xaram kon loolu moom imam al-Bukhari rahimahullah li mu ci li tax mu indi bunt bi mooy leeral masala boobu ci leeral ne njàpp kon dafa am ay teqantal am na kon mbir yoo xamante ne dañ ciy sopp ku jàpp am mbir yoo xamante ne maanaam euh, bu fekkente ne nit ki tojalul mboolem li nga xamante ne moom moo moom bu ko bu amul njàpp du ko def su tojalul rek maanaam maanaam bu bu boobaa jarul muy waat pour mën a def ngir mën a def loola loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala jublu qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy al-Firyabi rahimahullah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa am ñaari sëriñ yoo xamante ne dañoo tudd Muhammad ibn Yusuf te ki nga xamante ne moom mooy lu ci ëpp buy leeral bu waxee te tuddul kan la maanaam mooy alfiria bi loolu mooy lu ci ëpp rawatina bu fekkente ne ki mu ci ki mu jël moom mooy Sufyaan moom moom la dafa ne qaala haddathana Sufyaan rahimahullah te Muhammad ibn Yusuf bi moom mooy Abu Abdullah al-Firyaabi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent douzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom euh, euh, moom waa waa waa Sham la maanaam waa Sham la moom mi ngi mi ngi dëkk maanaam moom imam al Bukhari rahimahullah rek moo soloo moom ci lu amul dég-dégle waaye ñeneen ñi ci def ñëpp solo nañ ci moom naam waaye nag dafa am faw ku dox diggante ak maanaam imam yooyu rahmatullahi ala al jami' mu ne qaala haddathana moom mi gi génn moom kon mi ngi génn adduna cent vingtième année mi ngi génn adduna deux cent douzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathana Sufyan te moom mooy ibnu Sa'id ibnu Masruq as-Sawri rahimahullahu ta'ala ibnu Thawr as-Sawri rahimahullah moom it Abu Abdullah moom mooy dàqantalam comme ni nga xamante ne euh, taalibeem bii di Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi tamit Abu Abdullah moom mooy dàqantalam moom euh, al imaam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri al-Kufi moo nekkoon imaamu waa Kufa comme moom ku ku moom Kufa la dëkkoon taalibeem bi Sham la dëkk waaye moom Kufa la dëkk moom mi ngi gane adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu qaala mu ne moom nag comme waa imam waa Kuufa la teg maanaam ñëpp xam nañu màggaayam rahimahullahu taala mu ne an Amr ibn Amir mu ngi jëlee ci sëriñ mi nga xam mooy Amr ibn Amir al-Ansari al-Kufi moom it di waa rahimahullahu taala nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li nga xam ne moom lañ dëppoo moom mooy ne fi xalate ci taabi'i la moom itam ñi ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis maanaam moom euh, Amr ibn Amir euh, moom qaala nee na sami'tu dama dégg Anas Anasan te moom mooy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu euh, te moom mooy Anas ibn Malik bi nga xamante ne moom mooy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi gane adduna fukki ma at laata gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mi ngi génn adduna ci tamit ci maanaam euh, quatre-vingt-dix wala quatre-vingt-treizième année ginnaaw gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, te moom Seydina Anas radiyallahu taala anhu mbooloo mu bari ci ay saxa ci ay taabii solo nañ ci moom comme niñ ko waxe woon yegg nañ ci ñaari téeméer ci ay nit Euh, ñi nga xam ne moom mooy musnadam mooy deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith moom lañ solowee ci moom imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci cent quatre-vingts hadith imam al-Bukhari wéetoo quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix hadith mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne xaa maanaam loolu li muy tekki moom mooy ne dañoo jóge ci benn càllale jëm ci beneen càllale moo tax ñu xaa moo tax wax nañ ne ci sax yu jóge mën nañoo wax nañu tamit ne dañuy wax ne al-hadith maanaam mooy xadis bi ci même càllale gii la amee amee na ci ñëw ba ci càllale gii dañuy wax tamit saxa ci baatu saxa la jóge mooy ni wér na ni càllale gi ba fii wér na nii léegi dinañ indi li ci tegu maanaam loolu la mooy baatu xaa wala boog taxwil mooy dañuy soppeeku jëm ci beneen xadis wala bokk xaa il lii moom moo dox ci diggante lii ci kaw ak li nga xam ne moom mooy li ci suuf loolu yëpp xaa bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ko mu ne qaala nee na wa ba tey euh, euh, maanaam euh, wax na ba tey ne ki nga xam ne maanaam solo nañ ci Musaddad te moom mooy ibnu Musarhad rahimahullahu taala te moom mooy ibnu Musar ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Murabal wala boog ibnu Mugharbal al Abul Hasan al Asadi al Basri rahimahullahu taala di imam bu mag comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon imaamul Bukhari daf doon wax naan Musaddad ka ismihi maanaam musaddad moom mooy comme turam rek noonu la mel maanaam mooy imam la bu mag boo xamante ne dafa nekk ku jub koc ku sell koo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo dëppale ak faw ak li gën a mëdd maanaam moom xeetu waxinam ak doxalinam yépp li gën a jub li gën a sell fañ ko war a waxe nañ ko war a wax fañ ko war a defe nañ ko war a defe moom noonu la meloon rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom itam waa basara a rahimahullah moom mi ngi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala ak imam Abu Dawud solo nañ ci moom directement waaye ñi nga xamante ne imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom solo nañ ci moom waaye bëriwul ñu solo ci moom ndax imam at-Tirmidhi benn xadis la solo ci moom imam an-Nasa'i solo na ci moom ñaari xadis waaye dafa am intermédiaire ku dox seen diggante ak imaam bu màgg bi rahimahullah waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñooy ñeneen imam maanaam ñeneen ñi ci def te moom mooy imam an-Nasa imam euh, Muslim ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhima solo wuñ ci moom moom mi ngi gane adduna kon ci cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi euh, génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala moom muy Abu Sa'id al-Basri rahimahullahu taala nekk imam boo xamante ne tamit waa Basra la rahimahullahu rahmatan wasi'a ah, moom mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ah, mu moom tamit Yahya ibn Sa'id al-Qattan tamit xam nañ ko ci màggaayam rahimahullah mu ne an Sufyaan mu jële ci jëmmi kon càllale gi nga xam ne moom mooy càllale gi ci kaw maanaam moom mooy Sufyaan ibn Uyayna an Amr ibn Aamir um, uh, uh, mu an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala an anil jamii maanaam ñoom ñii kon bu ñu xoolee càllale gi dañu gis ne càllale gi ci kaw moo gën a gàtt maanaam moom mooy isnaadul aali càllale gi ci suuf moom isnaadul naazil la tudd maanaam aali mooy li gën a kawe ngir ne nit ñi nekk ci diggante Euh, imaam al-Bukhari ak yeneen bi sallallahu alayhi dafa gën a gàtt isnaad bi ci des moo gën a kawe euh, ngir ne imam Musaddad rahimahullahu taala moom dafa jëlee ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan moom mu doog a jëlee ci Sufyan ibn ibn Sa'id ath rahimahullah te euh, ki nga xam ne moom mooy imam mus fii te ci kaw imam Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi rahimahullahu taala moom dafa jële directement ci ki nga xamante ne moom mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Sa'id as-Sawri euh, rahimahullahu taala te bu ñu xoolee euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi moom ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan ñoom ñaar ñoo tolloo ay ay ay moroom lañ maanaam ñoom ñaar ay moroom lañ nga gis ne imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala dafa teel a dafa jël euh, dafa jëlee ci koo xamante ne moom dafa teel a euh, maanaam moom ki ci ki mu jëlee dafa dafa euh, moo dafa am sëriñ boo xamante ne dafa dafa fekke jamono yi ñi nga xamante ne day tolloog Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu taala maanaam mu ne kon an Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu na Anas annahu qaala nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa daan jàpp inda kulli salaatin faf julli gu jot maanaam kon julli gu jot li nga xam ne moo nekkoon baaxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jàpp comme ni nga xamante ne noonu la ko aaya bi waxoon yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayni maanaam nga gis ne foofu aaya wax no yéen yéen ñi nga xam ne gëm gën te dëggu soo leen jógee ngir dem ci julli na ngeen daal di raxas seen xar kanam yi niki noonu ngeen raxas seen loxo yi ba ci conc yi te ngeen masaa seen bopp yi niki noonu ngeen raxas seen tànk yi ba ci dojjoor yi te loolu noonu maanaam zaahiru aaya boobu boo ko gisee mooy ne comme julli saa yu julli jotee rek jàpp dafay daal di nekk farata maanaam donte nit ki amoon na jàpp waaye nag loolu wax la joo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ne mbir mi demewut noonu kon bu boobaa loolu moom moo tax ñu daal di ci jublu ne bu fekkente ne da ngeen a fekk da ngeen a tojal wala boog da ngeen a jug fekk da ngeen a juge ci ay nelaw wala yu mel noonu noonu maanaam mooy li nga xam ne noonu lañ ko nattale woon donte am na ay borom xam-xam rahmatullah alayhi yu wax ne jëf yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bii dafay tegtale na loolu moo nekkoon farata waaye nag euh, li nga xamante ne wala boog mu nekk loo xamante ne loolu day wane maanaam ne dafa nekkoon farata ba bët maanaam euh, mbir mi nekk mujj nekk li nga xamante ne comme xare xandak maanaam yeneen ci sallallahu alayhi wasallam daal di jullee benn julli maanaam benn jàpp mu julli ci julli juróom yépp ñu ne ko gis nañ ni tey nii nga doxale mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu laaj ko mu ne waaw dama bëgg ngeen xam ne mbir mi du farata maanaam jàpp saa su ne du farata loolu waaye nag li ñuy gis ci xadis bi moom mooy ne jàpp maanaam saa yoo waree julli nga dem yeesalaat ak njàpp loolu dafa bokk ci ay ci buntu ngëneel yu mag yi yi nga xamante ne dañ koy jaamoo borom bi subhaanahu wa taala di ko royee yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu daal di wax ne qultu nee na mani ko te moom mooy Amr ibn Amir rahimahullahu taala moo ko laaj mu ne ko kayfa ana naka kuntum ngeen nekkoon yéen tasma'una di jëf maanaam yéen nag ana naka ngeen daan doxale qaala sayyidna Anas radiyallahu anhu wax ko wax joo xamante ne day tegtale ne mbir moomu du farata te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fekke woon na ko te gisoon na ko mu ne yujzi u doon na doy ahadana kenn ci ñun alwudu njàpp maa feek lam yahdis tojalul maanaam feek tojalul maanaam benn jàpp bi mu jàpp rek daf koy daal doy loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne mën nañoo julli saa yoo xamante ne maanaam ci feek yaa ngi yoon jàpp ak lu maanaam jamono ji lu mu yàgg yàgg yàgg feek yaa ngi yor njàpp rek te dara tuju ko bu boobaa maanaam jullee ci googu la njàpp dafay daal di nekk loo xamante ne lu baax la lu dagan la ngir ne saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa dañ daan doxale noonu te yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam def na ko te loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo moo tax maanaam jàpp saa su nekk du farata beneen bi bi nga xam ne moom lañ ci jàngee moom mooy ne nit ki su tojalee maanaam jàppam su tojee dem julli ji day daal di nekk loo xamante ne dafa war comme xadis bu njëkk bi nga xamante ne moom la ñu gisoon mooy bu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu bi nekkoon ci suñu téere bii muy kitaabul wudu bi nga xamante ne daf ne euh, laa euh, daf ne euh, laa laa tuqbalu salaat laa tuqbalu salaatun bi ghayri wudu'in wala laa tuqbalu salaatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda maanaam du ñu nangu julli kenn jàppal kenn ci yéen su fekkente ne dafa tojal mbete xanaa mu dem maanaam mu daal di maanaam julli kenn ci yéen duñ ko nangu su fekkente ne dafa tojal lu dul xanaa ne dafa jàpp lool tam bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu xadis bi xadis bi imam al-Bukhari fii rek la ko indi bokk na ci xadis yi nga xamante ne imam al-Bukhari daf ko wéetoo wëllif imam Muslim rahimahullahu taala imam at-Tirmidhi rek moo ko indi ci waa asxaabu kutubu sitta mi ngi koy indi ci soixantième xadis imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro douze mille trois cent quarante six douze mille trois cent soixante quatre douze rahmatullahi ala al-jamii qaala haddasanaa bil qaala bil isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddasanaa Xaalid ibn Maxlad te moom mooy Xaalid ibn Maxlad al-Qutwaani Abul Haytham mooy dàqantalam muy Abul Haytham al-Bajali rahimahullahu taala moom waa Kuufa la bu ñu xoolee suñu xadis bii nga xam ne moom la ñu weesu ñoom waa Basra ñoom ñoo ko soloo rahimahumullah amma xadis bii nga xamante ne moom lañ moom waa Kuufa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soloo moom mi ngi génn <laughs> moom mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moo solo ci moom waaye ñi ci des ñëpp ba mu des imam Abu Dawud ñoom ñi ci des ñëpp solo nañ ci moom euh, ay xadiis yoo xam te ne dafa am ku dox seen diggante ak moom imam bi amma <laughs> imam Abu Dawud ci xadiis yi nga xamante ne moom mooy xadiis ahadiis imam Maalik rahimahullahu taala ci téeram boobu nga xam ne daf cee dajale xadiisu imaamu Maalik rahimahullah foofu la solowee ci Xaalid ibn Maxlad al-Qutwaani rahimahullah waaye su loolu indiwu ko ci sunanam yi maanaam ci sunan bi imaam Abu Dawud solowul ci moom waaye muy imaamu Muslim muy imaam at-Tirmidhi euh, an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire imam al-Bukhari rek moo solo ci moom directement mi ngi génn adduna comme niñ ko waxee léegi deux cent treizième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathana Sulaymaan ci moom mooy ibnu Bilal al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom dàqantalam nekkoon Abu Muhammad wala bokk Abu Ayyub uh, al-Qurashi rahimahullahu ta'ala nekkoon moom waa Madinatul Munawwara la woon ala saakiniha afdalu salatu wassalaam moom mooy ki nga xam ne moom la ñu dénkoon marché ba moom ci loola la foofa la nekkoon ah, daan ko toppatoo maanaam nekkoon tamit koo xamante ne solo na lu bari ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak ñoom imaamu Malik rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ñoo xawoona maanaam ñoo ñoo ñoo bokkoon ay maas ci biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna cent soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari at la jiitoo imaamu Malik rahimahullahu ta'ala nekkoon fa imam bu mag moom itam mu ne qaala nee na haddathani Yahya ibn Sa'id te moom mooy al-Ansari rahimahullah ah, te moom ah, moom mi ngi génn àdduna cent quarante-troisième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nga xamante ne ah, noonu lañ ko waxe woon Euh, moom kon Yahya ibn Sa'id al-Ansari bokkoon ci imam yu mag yi nekkoon ci euh, sëriñ su mag yi ci waa Madinatu Munawwara rahimahullah moom mu ne an Bushayr ibn Yasar te moom mooy Bushayr ibn Abi Kaysan rahimahullahu ta'ala Abu Kaysan moom la ñu wax Yasar moom mi ngi génn adduna cent euh, maanaam téeméeri at ak lu teg ci ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mu ne mu ne qaala qaala nee na axbarani maanaam qaala axbarani Bushayr ibn Yasaar qaala mu ne axbarani Suwayd ibn Nu'maan moom mooy sayyidina Suwayd ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala anhu moom tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu muy nekk saxaaba boo xamante ne xadis bi kese la am ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullahu taala waaye imam al-Bukhari ak at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñoo solo ci moom te it solo wuñ ci moom lu dul biile xadis euh, waaye am na juróom ñaari xadis am na juróom ñaari xadis ci kutubu sitta ci ci ci ci kutubu ahadis téere xadis yëpp am na juróom ñaari xadis waaye ci kutubu sitta moom xadis bi rek lañ solowee ci moom radiyallahu taala anhu moom ci euh, bokkoon ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom kon sayyidina Suwayd ibn Nu'man radiyallahu taala anhu qaala mu ne xaraj génn nañ ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi ama xaybar atum xaybar maanaam ci xare xaybar moom mooy juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hatta mbéte iza kunna ba ñu nekkee bi sahba ca sahba maanaam te comme niñ ko waxe woon ci beneen xadis bi moom mooy ne mooy fi gën a féete madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci biir xaybar mu ne salla mu daal di julli la naa ñeel ñu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al asra julli tàkkusaan fa lamma ba nga xamante ne salla julli na maanaam mooy noppi na ci julli gi loolu lay fekk mu ne daa mu daal di laajte bil at'imati ci ñam yi maanaam te fële bil azwaaji ci maanaam ci yóbbal yi la wax euh, fii bil at'imati ci ñam yi falam yu te waaye indiluñ ko illaa bi sawiq lu dul xanaa ci njur gi njurdi gi rek lañ ko indil mu ne fa akal na ñu daal di lekk wa sharib naa ñu daal di naan te fële dafa ne fa akala rasulullahi sallallahu alayhi wa wa akal naa dafa lekk moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa lekk ñu nit ñu lekk fii mu daan ne fa akal naa ñun lekk nañ wa sharib naa te ñu naan maanaam ñu gis ne ndekete mbir mi di woon lekk kese waaye da dañu cee boole naan ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo indil njóor gi mu daal di ciy wis ndox mu daal di ciy wis ndox bu mën mën a tooy mën a tooy ñu daal di lekk loolu lañu amoon loolu rek fa nekkoon dégg nga mu ne su topp nag xaamu mu daal di julli moom annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ila al maghrib ci julli julli maanaam timis fa mada mu daadi gàllaxndiko maanaam summa topp salla mu daadi julli lanaa ñeel nu al maghriba julli julli timis walam yatawadda te jàppuwul maanaam xadis bii li nga xamante ne moom mu indi ko moom imam al-Bukhari rahimahullah mooy fi mu indi li mu wax ne summa salla lana al maghrib walam yatawadda topp mu daadi ñuy jullil timis te jàppuwut maanaam ngir ne julli timis euh, maanaam ngir ne julli su fekkente ne nit ki am amoon na jàpp maanaam soxlawul muy jàpp war saa su ne bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy xamee ci suñu xadis bi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte li ci ëpp comme xadis Seydina Anas bi radiyallahu anhu bi ñu weesu li ci ëpp mooy daf daan jàpp wat saa yu julli jotee waaye tamit loolu nekkutoon loo xamante ne daf koo saxoo ne saa su nekk saa yu waree jàpp waat rek day dem saa yu waree julli waat rek day dem jàpp ji waat bokk na ci liñ koy jàngee ci suñu xadis bi te bokk na te xadis yi ñu romboon bari na xadis yi ñu romboon mooy xadis sayyidat Maymuna bi xadis sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ak bii bokk na ci romboon nañ ko ne yenente bi sallallahu alayhi ba mu lekkee yàqu wala ak ba mu daggee euh, ndawal li ak yu mel noonu loolu yëpp terewuf maanaam dafa dem julli ji te jàpp watu niki noonu ba mu naanee meew mi dafa dem julli ji te jàpp waatul loolu li muy tegtale mooy ne dafa yoroon jàpp laataa julli di jot loolu moom moo tax julli bi bi mu jotee ñu woo ci julli mu dem julli ji te fekk jàppuwul loolu kan day wane ne maanaam kon nekkul ne loolu farata loolu bu boobaa day dëgëral li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala noosey buntu bi te moom mooy baabul wudu'i min ghayri hadath maanaam buntu njàpp ci lu amulu toj mooy loolu kon dafa nekk rek loo xam ne lu ñu sopp la nga xam ne dañ ko waaye du nekk loo xamante ne lu ñu farataal la loolu moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jublu euh, hadith bi gisoon nañ taxrij bi suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna euh, waaye imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indiwaat ay yoon inshaa ta'ala mu daal di wax ne baabun bunte ngi nii mooy minal kabaa'iri bokk na ci bàkkaar yu mag yi al ne ci ne laa yastatira du suturloo min bawlihi ci ay mbéewalam maanaam nit ki bu tuuree ndox ñe wax ji nag dafa am ñaari maanaam laa yastatira am ñaari maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy ne du suturloo maanaam ci bëtu nit ñi maanaam mooy nit ñi du du du dem ba sori ba nit ñi dootuñu ko gisati bu ko defee buy tuur ndox mu daal di tuur ndox noona loolu mooy benn maana bi ñaari maana bi mooy du suturloowu ci ay mbéewalam moom ci boppam maanaam mooy su dee tuur ndox du def maanaam du dox digganteem ak tuur ndox yi maanaam ndox mi tuuru digganteem ak moom ba dara ba du ko laal maanaam du def du du am benn attention bu muy def ngir ne ndox mi muy tuur bañ a nekk luy sotteeku ci kawam wala muy sottee ci kaw ci kaw ay yére yi nga xamante ne moom lay sol maanaam ñaari maanaa yooyu moom la baat bi yenu insha allahu taala dañ ko gis ci xadis sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne dina ko indi léegi insha allah bokk na ci li nga xamante ne moom tamit moom moo jara jàngat fi mooy li nga xam ne moom la ci imam al-Bukhari ta taala di wax fii mooy ne al-kaba'ir maanaam ne bàkkaar yi dañoo am ñaari xeeti bàkkaar bàkkaar bu njëkk bi maanaam ñoom ñeen ñooñ la ñuy tuddee al maanaam mooy bàkkaar yu mag yi yeneen yi ci def dañ koy wax as-sagha'ir waaye tamit maanaam mooy bàkkaar yu ndaw in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum moom mooy li alquran wax ne bu fekkente ne moytu dugg ngeen bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom lañ leen tere bu boobaa danañ leen faral sayyi'aatikum seen yu ñaawee moo tax moo tax kon lu gis ne baatu sayyi'aat alquran daf koy wax fekk daf ciy jublu bàkkaar yu ndaw yi waaye suu an maanaam koy wax fekk daf ciy jublu bàkkaar yu mag yi maanaam mooy mbon mbon dégg nga ak ñaawteef maanaam loolu beneen mbir la beneen bi ci def mooy euh, euh, mooy bi nekk ci sóoratul euh, ci sóoratul najm bi mu naan alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy moytandiku bàkkaar yu mag yi ak maanaam fawahisha al-ithm inna alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithma wal fawahisha maanaam ñi nga xam ne ñooy moytandiku bàkkaar yu mag ak njombutiif yi maanaam nga xam ne faahisha moom mooy njombutiif moom la ñu alquran di tuddee njombutiif waaye fépp fu mu ko waxee ci yeneen aaya alquran yi dañ ciy gis ne li mu ci jublu mooy loo xamante ne njaaloo la wala lu jege njaaloo comme li nga xamante ne moom mooy inna mooy innahu faahishatan wa maqtan wa saa'a sabila ak ak innakum la ta'tuuna al faahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin maanaam moom mooy ne comme bi muy waxee ne bu leen wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf bu leen sëy ak koo xamante ne seen baay maanaam seen baay li muy teg mooy seen papa ak donte jëm na kaw maanaam donte junniy maam la gannaaw maanaam bu leen sëy ak képp ku ñu mës a sëyal lu dul xanaa li weesu maanaam mooy li bu amee moom loolu jéggal nañu leen ko kon ngeen bàyyi léegi soxna yooyu te ngeen nekk ngeen takk ñi nga xamante ne ñoom seen baay yi mësuñoo ñoom mu ne il mu ne ndax loolu mu ne ndax faaxisa la njombutéef la mu ne wa maqtan te meruk yàlla gu tar la wa saa sabila te yoon wu ñaawa nga ko loolu kon mu tuddee ko faaxisa feneen fi ci def moom mooy mooy isqa wa isqa isqala luutun li qawmihi innakum la ta'tuuna al-faahishata maa sabaqakum bihaa min ahadin min al-'aalamiin mooy bii nga xam ne sayyidinaa Luut alaa nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wassalaam wax ne euh, ne yéen kat Euh, sama nit ñi ne nit ñi yéen kat yéen a ngi dikkee njuum bu tiif boo xamante ne kenn masu koo ji dikkee ci ñu jiitu ci mbindeef yi maanaam loolu ngay xamee ne maanaam moom mooy fi góor jigéen maanaam kon day gis ne alxuraan suy wax fahish fahisha mooy njombuteef daf ci mooy loo xam ne nit ki daf ko war a jomb ngir ne comme li euh, sayyidatna Hind waxoon radiyallahu anha bi ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne jaayante ñoom ne ko dooleen njaaloo li mu ko laaj rek mooy est ce que góor dana maanaam mooy est rek gor dana njaaloo tellement que xam ngeen ni dafa dafa dafa dafa dafa wàcc boppam subhaanallah maanaam njaaloo tellement que dafa wàcce boppam maanaam euh, <laughs> subhaanallah voilà muy laaj ndax gor dana njaaloo voilà rawatina jigéen ci jigéen njaaloo dafa nekk loo xam ne dafay vraiment dafa wàcce bopp dafa maanaam nit ki pour mu dem ba def ko vraiment wàcce na boppam daal ba ba ba mel ni rab njaay àll yi moo tax mu mu tudd njombuteef faaxisa loo xam ne nit ki dëgg dëgg daf ko war a jombal boppam voilà dégg loolu maanaam mu nekk loo xamante ne mu tekki ne euh, kon loolu bokk na ci kaba maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ñi nga xam ne ñoo moytandiku bàkkaar yu mag yi nga xamante ne mooy ismu yi ismu mooy bàkkaar boo xamante ne ci xol lay ne maanaam ci xol lay nekk loolu moom mooy ismu léegi nag mu ne waaye nag mu mu mu wax ko mu nekk wal fawaahish ak njombutéef yi mu daal di ci tudd njaaloo ak yi mel ni moom waaye tamit du njaalooy kese maanaam dañ koy wax di ci jublu njaaloo ngir ne mu gën a fës yu jomb yu nit ñi di jomba def waaye mboolem bàkkaar yu bon yi dañuy daal di duggaale ci moom waaye daal bakkaar yu mag yi moom soo ko moytandu ko borom bi subhaanahu ne illal la moom ah xanaa loolu mooy istisnaa'un munfasil maanaam ne dafa ne Euh, ah xanaa xanaa yu ndaw yi allamam mooy yu ndaw yi de yooyu de moom boo leen ko defee moom yooyu xanaa na inna rabbaka wasi'ul maghfira loolu na nga xam ne sa borom subhaanahu wa ta'ala aji yaatuy njéggal la maanaam kon lool ñu xam ne kon bàkkaar yi dafa am diggante bàkkaar yu mag ak bàkkaar yu ndaw waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim teqantal gi nga xamante ne moom la ñu def ci diggante bàkkaar yu mag ak bàkkaar yu ndaw defuñu ko ngir wane ne bàkkaar yu mag yi bu la neex bul bul def waaye yu ndaw yi moom bu la neexee defal déedéet li nga xamante ne moom moo tax ñu def ko moom mooy ne ngir hiérarchiser mbir yi maanaam ne mbir yi kat doole te it euh, moo tax masalan ci wàllu seede ki nga xamante ne dafay def bàkkaar bu mag kooku moom benn bu ko ci defee ci ci public bi kooku du matati seede alors que fekkente ne te maanaam dañ koy boole ci kàccoor yi maanaam su ko defee ci demande ci ci public bi maanaam ci mbooloo mi foo xamante ne ci pénc mi kooku dañ day nekk koo xamante ne dootul matati seede waaye su fekkente ne nag yu ndaw yi la moom il faut que mu wéy ci maanaam muy nekk ci nekkaat ci nekkaat ci nekkaat ci saxoo ko bu boobaa ci lañ koy doog a ne ah saa waay yow dëgg-dëgg matoo seede maanaam nga gis ne kon mbir mi euh, ndax pour hiérarchiser ko la waaye nag bokk na borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ngir ne lan lan moo tax ne bàkkaar bu mag xaqiqatan moo tax am ay borom xam-xam yu ne bàkkaar bu mag ak bàkkaar bu ndaw amul lu tax ñu koy wax ndax li tax ñu koy wax mooy ne kañuy tooñ la ndax tooñ day rëy wala muy muy tuuti bu ñu xoolee kañuy tooñ kan la te bu ñu xoolee nii ndax ndax ku nekk xam na ni tey bu fekkente ne damaa tooñ euh, simple citoyen bokkut ak tey bu ma fekkee policier bi mu nekk ci télé bi ma woo ko policier mu ma ma saaga ko maanaam ñoom ñaar bokkuñu bokkul tamit ak su ma ko defoon ministre de l'intérieur wala préfet bi bokkut ak tey su ma saaga woon président wala ba dem fekk laaj ko audience ba mu wuyum kii ma ma ubbi buntu bi ñu kii ma saaga ko maanaam tooñ ñi tooñ yi day rëy selon ki nga tooñ bu fekkente ne nag yàlla lañu ñu tooñ loolu moom kenn mënta jàpp ne loola lu ndaw la loolu moom maanaam moo tax moo tax mu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi yuy dàq maanaam teqantal googu waaye maanaam ñeneen ñi ci def te moom mooy jum ñi ci ëpp fuuf mooy na li tax ñu dàq ko maanaam lu tax ñu saxal ko mooy sax bi mu sax ci wax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci def mooy alquran teqantal bi mu ci def comme nii nga xamante ne noonu lañ ko waxee maanaam ngir ne mbir yi dañoo am dañoo am wuute tolloowuñu te euh, bàkkaar bu mag ak bàkkaar bu ndaw comme ni nga xam ne moom la Cheikh Abdou Aziz Dabakh wax radiyallahu anhu nee na bàkkaar bu mag mooy bàkkaar bi nga xamante ne nit ki su koy def xelam du nekk ci yàlla loolu bàkkaar bu mag waaye bu fekkente ne mi ngi koy def xelam di nekk ci yàlla mooy loolu bàkkaar bu ndaw la maanaam nga gis ne kon euh, bàkkaar yu mag yi mooy di daal di commencer bari lépp looy def te mu leer na ni lii baaxul waaye ba nga koy def sa xol nekkul ci yàlla sa xel nekkul ci yàlla loolu mooy bàkkaar bu mag la te bi ko taalibe bi waxee ne ko mais kon mu ne ko mais euh, kon kon kon kon kay mooy nit mën nay sàcc mën nay njaaloo mën nay ci xelam dem ci yàlla mu ne ko déedéet loolu man da ne ndax bu xelam demoon ci yàlla xelam dem ci ne yàlla nga koy gis sëpp na ko te yàlla mën na ko mën na ko duma te yàlla am na kàttan ci kawam yàlla lu ne maanaam mu xalaat loolu xam gëddu yàlla ci jamono jooju du def du def munoo munoo boole loolu ba pare boole ñuy laaj comme niñ ko xamee caméra de surveillance bi bu fi nekkee munoo ñëw di randal euh, matériel u jàmbur fekk caméra de surveillance bi mi ngi fii wala police ngi taxaw jàkkaarloog yow loolu loolu nag maanaam imaginer nga jàpp ne yàlla mi ngi jàkkaarloog man kon bu boobaa da ngay gis ne lépp loo loolu doo ko doo ko mën a def beneen bi ci def moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam tudd bakkaar yu mag yi moom na leen euh, am na xadis bu wax mooy al euh, al mubiqat sab al mubiqat maanaam juróom yi nga xam ne dañuy alagaate waaye bakkaar yu mag yi moo tax biñ ko ñëwee am ku dégg xadis boobu ñëw ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma ne ko ah bakkaar yu mag yi de juróom-ñaar la mu ne ko juróom-ñaari téeméer nag lañ gën a jege que juróom-ñaar maanaam <laughs> nga gis ne euh, ndax te nombre boobu xaqiqatan daf koo jege ngir ne euh, imam al az-Zahabi rahimahullah bind na téere bu tudd al-Kaba'ir boo xam ne juróom-ñaar fukki bakkaar la ci indi waaye imam euh, al Hafiz Hajar al-Haythami rahimahullah bind na ci benn téere boo xamante ne az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir yoo xamante ne ëpp na ñeenti téeméeri bakkaar yu mu ci lim yoo xamante ne ñaari tom la téere bu ama am solo la boo xamante ne képp ku ko maanaam mën a bëgg gëstu mat naa bàyyi xel téere la bu ama am solo ci buntu bakkaar yu mag yi bokk na ci li nga xamante ne tamit euh, moom mooy ne moom la ñenn ci borom xam-xam yi wax ne lu ñuy mën a xàmmee bakkaar bu mag ak bakkaar bu ndaw mooy ne lu ñenn ñi dañu ne bàkkaar bu ndaw bàkkaar bu mag mooy bépp bàkkaar boo xamante ne ab xadd daf ci am maanaam mooy teg nañ ci ne ku def lii lii mooy daan biñ lay teg maanaam loolu kon ku murtad génn ci lislaam wala yu mel noon am ñi nga xamante ne tamit wala bokk rey nit wala bokk njaaloo lii moo lay dal wala ku sàcc lii lañ lay def wala yu mel maanaam yii yooyu nga xamante dañoo wax ne yii ay bàkkaar yu mag lañ waaye képp ku ko def lii moo la ci fekk loolu dañuy tuddee loolu bàkkaar bu mag waaye am ma bàkkaari ndaw yi kon mooy yi ci des waaye boobu teqantal nekkul li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër insha allahu taala dañ ko gis mooy ne bàkkaar bu mag mooy bépp bàkkaar boo xamante ne maanaam borom xam-xam rahmatullah alayhi tamit li ñu gën a dëgëral ci biir bunt boobu mooy bàkkaar bu mag mooy bépp bàkkaar boo xamante ne aw tëkku da cee am maanaam ne aan ñëw na wax ne wala waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ne bàkkaar bii ku ko def day mbugal sàngam moo la mbugal dana la ci fekk wala yàlla dana la duma wala du la du la dana la xaj nàngam wala yu mel noonu loolu moom mooy bàkkaar bu mag am na tamit yeneen i teqantal yoo xam ne yu gën a xóot la lu demee ne am na ñoo xamante ne dañ see yokk wala boog lépp loo xam ne dañ naan lii ku ko def bokkoo ci ñun wala lii ku ko def sa ngëm yàlla dañ na ci yow wala wàññeeku na wala yu mel noonu yooyu noonu mooy ay bàkkaar yu mag lañ ala kulli xaalin wala ba pare ñeneen ñi yokk ci ne wala mu am xadd wala dégg nga wala mu am xadd maanaam mooy mu am aw daan woo xam ne bu leer la boo xam ne dañ naan lii ku ko def lii moo la ci fekk comme naan sàngara lii moo la ci fekk njaaloo lii wala ci fekk ak yu mel noonu léegi nag mu bokk nag ci bàkkaar yu mag yi mooy ne ñàkk suturloo ci nit buy mbiiwul maanaam loolu ci bàkkaar yu mag yi la bokk dégg nga mu ne qaala haddathana qaala bil fi awwalil kitaabi ilayya haddathana Ousmane ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abu Shayba mooy Ibrahim Ibrahim ibn moom mooy Abu Shayba moom nag ak Abu Bakar ibn Abi Abu Bakar ibn ibn Abi Shayba ñoom ñett lañ ñoom ay frère lañ. waaye ñaar ñi ñoo gën a siiw ñoom tamit a ñoom ñaar ñoom ay imam lañ borom yi musannaf lañ ay imam yu màgg lañ am imam Abu Bakr ibn Abi Shayba nag moo gën a màgg moom moo gën a màgg ibn Muhammad la tudd am Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman euh, al-Absi rahmatullah alayhim ñoom waa Kufa lañ mooy Abul nag mooy dàkkantalam Usman Usman ibn Abi Shayba dàkkantalam moom mooy euh, Abul Hasan moom mi ngi génn Euh, ñetteelu fan ci weeru muharram ci deux cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari moom ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp solo nañ ci moom rahmatullahi alayhim ñoom solo nañ ci moom directement ñoom ñoom ñii imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñoom ñaar ñii solo wuñ ci moom ben euh, hadith mu qaala haddathana jarir te moom mooy ibnu abdulhamid rahimahullahu taala moom it waa moom mi ngi abu abdullah mooy dàqantalam mi ngi gane adduna cent dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom nag moo bindal imam bu mag boobu nga xam ne moom mooy Mansuur ibnul Mu'tamir rahimahullahu taala nga xam ne xaafis bu mag la woon nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ne maanaam ku wóor wóor la te it euh, nekkoon na tamit imaam euh, beneen bi ci des moom mooy nekkoon na koo xamante ne li ñu gën li mu gën a siiwee comme ni ko taalibeem bi waxe mooy Usmaan ibn Abi Shayba li mu wax ci moom mooy ne kaana amruhu ala sidq moom mbiram yépp ci dëggu rek la teg mooy imam Jarir bi rahimahullah ibn Abdul Hamid moom it waa Kuufa mune an Mansuur te moom mooy ibn al-Mu'tamir bokk na ci li mu ràññee ko mooy Mansuur Abu Isaaq as-Sulami al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom imaam waa Kufa la tamit ci jamonoom rahimahullah euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la siiwee woon mooy du solo lu dul ci ku moom ak ki nga xamante ne moom mooy mooy kan euh, imaamu Maalik ñoom imaam Maalik Sufyaan Sa'iid as-Sawri rahimahullah ah, ñoom du ñu solo lu dul ci ku dégg nga loolu nag moom mooy kon ñoom euh, moo tax Mansuur ibnul Mu'tamir bi rahimahullahu taala bokkoon ci imam yu màgg te bokkoon na tamit ci càllale gu sell gi nga xamante ne mooy bi jugee ci Mawlaana ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yar Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom Mawla euh, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu yar euh, Alqama ak Aswad ñoom ñu nuru ko ci jik alqama mu nuru ko ci jëmmum ak ci jikkoom alqama ibn yazid an moom mu yar ki nga xamante ne moom mooy ibrahim ibn yazid an-nakha'i mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom moom mii moo yar mansuur ibn al-mu'tamir bi mansuur ibn al-mu'tamir nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom mansuur ibn al-mu'tamir moom moo yar waki' ibn al-jarrah al mu nuru ko ci jëmmam euh, ak ci jikkoom Waki' ibn al moom moo imam Ahmad ibn Hanbal mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom imam Ahmad ibn Hanbal moom moo yar imam Abu Dawud as-Sijistani mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom maanaam Mansur ibn al-Mu'tamir mi ci càllale googu la bokk an Mujahid moom mooy ibn Jabr al ah, moom mooy mooy Mujahid ibn Jabr ah, Abu Muhammad al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala al-Qurashi moom Euh, euh, Mansour ibn al moom mi ngi bala euh, ñu ko fàtte mi génn adduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci taabi'i la bokk moom rahimahullahu taala an mu kon Mujaahid Jabr al nga moom mooy Abul Hajjaj lañ koy dàqatal wala bokk Abul Muhammad rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi waaye moom waa Makka la maanaam kon euh, ñi ci kaw waa Kuufa lañ waaye buñ jugee ci waa Kuufa rek mu imaam Mujaahid mooy borom tafsir bi borom xam-xamu tafsir bu mag boobu képp koo xamante ne am na tuuti xam-xam ci tafsir wala mu am ci benn initiation bu ndaw dina dégg ba tur Mujaahid bi nee na Mujaahid nangam la wax loolu mooy Mujaahid bi imaam bu mag la rahimahullah ci xadis nekk siqa waa ashaabu kutubu sitta solo ay xadisam niki noonu mu nekk imam boo xamante ne ci wàllu tafsir tamit dafa nekk koo xamante ne daf ci incontournable daanaka nii war na aaya boo lu dul dinañ ne la wax jii day imam Mujaahid lii la ko firi wala ñii la ci wax ngir ne ndënk la woon ci xam-xamu euh, tafsir rahimahullah an ibn Abbas mooy Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi rahimahullah moom it waa Makka la euh, rahimahullah niki noonu waa Madina la léeg-léeg ñu ne la imaam Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu waa Makka la loolu mooy bu ñu xoolee càllale gi maanaam waa Makka soloo ko ci moom ngir ne moom dafa dëkkoon Makka buñ nee la waa Madina la loolu dëgg la ngir ne dëkkoon na Madina lu yàgg buñ nee la waa euh, euh, Basra la wala wala waa Kuufa la tamit loolu day am ngir ne duggoon na fa maanaam Kuufa ndax nekkoon na Kufa nekkoon na fa qaadi maanaam eh, eh, wala boog eh, waali Kufa maanaam waali mooy ki nga xam ne moom moo nekkoon kilifa gi doon gérer gouvernement bi foofa maanaam kon maanaam ñu la waxee ne la waa fii loolu lay tekki dégg nga moom sayyidina Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mi ngi génn mi ngi gane àdduna ñetteelu at laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom musnadam mille six cent soixante hadith la kon ci muksiruna yi la bokk moom itam moom euh, ci saxiix am na ci soixante-quinze xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari rahimahullah wéetoo cent vingt xadis imaamu Muslim wéetoo neuf xadis ci moom rahimahullahu taala annahu qaala nee na marra romb na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi xaa'itin ci aw ñag maanaam ñagu tool maanaam to xaa'it mooy ñagu tool maanaam ndax tool kenn du ko wax mooy bustaan tool mooy bustaan rek waaye bu duñ buñ ko waxee xaa'it mooy bu amee aw ñag maanaam ñag xam ngeen ñag maanaam buñ ko muré clôturé loolooy ñag loolooy ñag dégg nga muy min xiitaani ci ci tool yi al madinati madinatu munawwara aw makka wala boog makka euh, lii wala bi sikki sàkk la boo xamante ne Jarir ibn Abdul Hamid moo ko def rahimahullahu taala waaye li nga xamante ne moom mooy ne li wér mooy ne ndax tool bi toolu Ummu Bishr la euh, euh, te tool boobu Madinatul Munawwara la nekk ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam kon moom mooy madi boobu kon foofu maanaam xew-xew bi Madina la nekkoon mu ne fa sami'a mu daal di dégg sawta euh, moom yenente bi sallallahu mu dégg sawta uh, baatu insanayni ñaari nit yu azzabaani ñu ngi ñu ngi yoo xam ne ñu ngi leen di mbugal fii quburihima ci seeni bàmmeel maanaam xadis wàll fii nii bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day dégg nit ñi ci des dul dégg ñaareel bi ci des moom mooy ne bokk na ci liñ ci xame mooy ne uh, mooy ne ndekete borom bi subhaanahu wa taala kiiraay gi nga xamante ne uh, mooy kiiraayu gi euh, dox ci diggante ñuy dégg li nga xam ne moom mooy li nekk ci bàmmeeli loola dindi gi loolu mën naa ne maanaam lu man a ne la te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko nee woon na bu dul woon suulante gi ngeen di suulante kon ma laaj yàlla mu dindi kiiraay gi nga xamante ne moo dox seen diggante ak ngeen di gis mbugalu bàmmeel waaye nga gis ne kon loolu li muy tekki mooy possibilité wu kenn ci jullit ñi yàlla may ko loola mën naa ne ndax bu loolu mënutoon ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ne bu dul woon lii du ma ñaan dinaa ñaan du ma ñaan lii mooy tax parce que loolu mën naa ne jàppandi na waaw wala déet est-ce que wu nit ñi bañ a suulante benn jamono mën naa ne waaw wala déet mën naa ne xel moom dàqu ko nag nit ñi seen baax ñoo ko dàq waaye xel dàqu ko léegi comme loolu mën naa ne te maqul la maqul maanaa la lu mën a nekk la ci possibilité bu boobaa li ñu ci xamee mooy ne loola mën naa ne maanaam mooy yàlla am ñu mu may bu yë yëkkati kiiraay googu nga xam ne day dégg li nga xam ne mooy xew ci biir bàmmeel yi loolu mën naa ne kon bu boobaa loolu waaye ci wàllu karaama lay daal di dugg bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy euh, jàngee ci suñu xadis bi maanaam ci wàll gi moom mooy ne mbugalu bàmmeel am na te mbugalu bàmmeel léegi loolu comme ni nga xamante ne moom la wax waaye nag euh, euh, Mu'tazila lay daf ci am ci ñoom du ñëpp nag. te ñooñu ñu euh, ñu ñu néew lañ waaye ñu mel ni ñoom aljuba yi ñooñu euh, bokkuñu ci ñi nga xamante ne ci mu'tazila yi ñoom ñooy bañ bëggalu bàmmeel waaye am na ci ñoom ñuy bañ bëggalu bàmmeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy bëggalu bàmmeel ñoom fi ko te mooy ne ndax mu'tazila yi ñett lañ am na ñoo xam ne nee nañ bëggalu bàmmeel mën naa ne waaye nag euh, maanaam waaye nag ndax dana am muk déet ñoom loolu dese nañ ci dogu ndax ngir lan ngir ñoom dañoo jàpp ne mbugalu bàmmeel boobu yéefiir yi rek lay dal waaye du dal jullit yi loolu mooy benn ci groupe bi loolu nag moom daanaka moom mooy li ëpp ci mu'tazila yi am ñeneeni groupe ci mu'tazila yi ñoo xamante ne dañ ne bàmmeel mën naa ne waaye euh, mbugalu bàmmeel euh, buy nekk nit ki du ko yëg maanaam moment bi ñu koy mbugal ci bàmmeel bi nit ki moom du ko yëg waaye bu yeewoo yawmal qiyaamati bu yeewoo ci lay yëg ni ndekete doon nañ ko mbugal ci lay yëgee métit googu maanaam loolu mooy ñaareel bi waaye loolu xadis bi da koy delloo ngir ne kon nit ñi du ñuy wuxu ngir di muy dégg seen kàddu ngir mbugal gi ñu leen di mbugal bu ñu déggee seen kàddu ngir mbugal bu leen di mbugal mooy tekki ne kon mbugal gi am na maanaam ñoom ñu koy yëg léegi ñetteel bi nag mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo dàq jëm ñu mbugal gi ci boppam maanaam ngir jàpp ne bu ñu fullee néew yi wala boog bàmmeel yi ñun ñi ngi fay di dem ñi ngi suul waa ji dafa dee te munuñu kenn du gis dara lu ko dal ak yu mel noonu loolu li muy tekki mooy ne kon mbugal moom moom amut waaye ay xadiis yu bëree bëri yu dul jeex ak alquran ci jëmmi boppam comme ni nga xam ne noonu la fa annaaru yu'raduna alayhim ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu saa'atu adxilu ala fir'awna ashadda al azab maanaam alquran boobu moom ci suratul ghafir maanaam mu ne al al maanaam ñoom wa firawna waa seen firawna euh, ñu ngi leen di gaaral safara guddi ak bëccëg maanaam suba bu am ngoon boo guduwoon wa asiya bis bu yowmal xiyaam taxawee nag ci lañ leen di wax nag léegi nag dugg leen yéen waa kër na gën jaataar yi mbugal loolu mooy tegtele ne kon avant yowmal xiyaam di am lañ leen di gaaral suba gee ngoon gi loolu mbugal googu loolu moom moo tudd mbugalu bàmmeel loolu kon day tegtale ne mbugalu bàmmeel lu am la dégg nga kon euh, ngir ne beneen bi ci des mooy tontum xel beneen mooy tontu tontu xel parce que ñoom li ñuy layee rek mooy ne buñ leen tullee maanaam dem nañ ci bàmmeel yi dégguñu dara buñ leen tullee gisuñu dara et cetera mais loolu euh, nit ki day nelaw te suy nelaw moom itam euh, léeg-léeg mu nekk ci coono bu metti ci biir jënt wala mu nekk ci xéewal gu réy réy léeg-léeg mu dajeeg ay xeetu coono yoo xam ne yow fekk yow yow bi nga koy xool ku tëdd di nelaw rek nga gis ku yëngatuwul fekk moom ñu ngi dund soit metti gu tar gu ci biir nelawam yi bu yeewoo ba nettali la li mu doon gént te dafa mel ni da ko doon dund ci ngay doog nga xam ne ah lii kat ah sawaay kat ndekete nelawam yii kat du woon ay nelawi neen waaw segam loolu moo am ci nelaw lan ngay xalaat ci dee kon loolu euh, beneen bi la moo tax alamul barzax maanaam adduna la boo xamante ne xaqiqa la moo fay dox boo xamante ne maanaam nit ki ci sa kanam nii mooy ne dara nekkul di def dara waaye xaqi réalité bi mooy mi ngi gis mu ngi dégg mi ngi xam mi ngi et cetera comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon bi muy wax ak waa Badar naan leen yéen waa Badar yéen ñi eh, maanaam ñi yéeféri bi muy wax ak ñoom ne leen eh, ñun de li ñu yàlla yéen ndax yéen gis ngeen li leen yàlla dig ñun de li ñu yàlla digoon gis nañ ko ba Seydina Omar radiyallahu anhu di wax ne ko ah yow dangay wax ak ñii di dee mu ne ko yow di gënoo leen a dégg li may wax sauf ko ñoom mënuñu tontu maanaam kon nga gis ne kon nga gis ne loolu lu ama am la waaye mu ne kon nag euh, kon mu ne euh, beneen bi ci des moom mooy ne euh, arméer yi maanaam ñii ay jullit lañu woon maanaam du ñu woon ay yéefér te loolu xadiis yi maanaam yi yi ñëw yu bari ci ay riwaayaat yi dañuy leeral ne maanaam ñoom ay jullit lañu woon du ñu ay yéefér lu demee nekk wax di mu leen wax ne kan ngeen suul tey ñaar ñan ñaar ñan nit ngeen suul tey maanaam mooy wane ne kon ñoom suul nañ leen ci bis boobu beneen bi ci def moom mooy ne euh, le fait que mu doon mu doon laajte euh, maanaam yonent bi sallallahu alayhi di leen wax di di wax maanaam di di leen rammu ak rammu gi mu leen ram ndax bu ñu doon ay yéeféer du leen rammu loolu tamit beneen mbir la mu ne fa qaala mu wax annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ñii yu azzabaani ñi ngi leen di mbugal mun ñi ngi leen di mbugal wa maa yu azzabaani te ñu leen fii kabirin ci lu rëy maanaam li muy tekki mooy du loo xamante ne lu rëy la ngir ñu war koo mën a bàyyi wala ñu war koo mën a def maanaam liñ leen di mbugal daal ci jëmmi boppam maanaam nuru lu rëy lu nit ki di gis la jàpp ne lii du dara la waaye nag ah, summa topp xaala mu teg ci ne balaa ahankay ahankay kon ndekete bokk na ci liñ ci xame moom mooy ne nit ki mën bëri na lu muy mën a jàppee ni lii lu du dara ci lu muy wax wala lu muy def ndekete lu dara la mën na koo jàppee lu da lu ne lii du dara mooy bokk nañ kon ci liñ ciy jànge mooy na lu baax kenn du ko xeeb nit ki noonu lu bonit kenn du ko xeeb ndax kenn xamul ban mbugal wala boog nit ki mën naa bañ a xam ban jëf ci jëfum yu bon yi wala ban jëf ci jëfum yu baax yi ñooy waral ak alkandeem wala ak texeem loolu kon loolu moom moo tax kon nit ki war naa def ndànk bu baax a baax a baax ci nga xamante ne moom lay wax ak yi muy def mu ne balaa ahan kay maanaam mooy lu rëy la maanaam lu rëy la fa yàlla donte lu tuuti la ci bëtu nit ñi mu nekk ne kaana nekkoon na nag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ñii mooy laa yastatiru doon woon suturlu min bawlihi ci buy tuur da kon maanaam bu njëkk bi moom mooy doonul woon suturlu maanaam mooy da daan euh, da daan daan da daan euh, da ko daan def ci biir nit ñi wala boog daanul sori bëtu nit ñi bu ko daan def moom fu ne mën na koo defee loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne baat bi mën naa tekki ne laa yastatiru mooy ne daanu mooy tindiku ndox mi maanaam tuur ndox mi bu daan dal ci ci yaramam ak ci ay yéreem bu njëkk ñaar yooyu nag ñaar yooyu nag mat naa bàyyi xel ndax dafa am riwaaya bi laa yastatiru min bawli am na ci riwaaya laa yastanzihu daanul mooy tindiku min bawli am na ci beneen riwaaya laa yastabri'u daanul ferlu maanaam daanul ferlu ci bu daan tuur ndox beneen bi ci def mooy laa yatanazzahu am moom mook laa yan laa yantasihu ñooy nuroo am na ci beneen laa yantatiru maanaam mooy an natru mooy nit ki euh, maanaam fëgg bi muy fëgg awraam ngir yëngal ko ngir tuur ndox mi mën a génn beneen yooyu yëpp euh, daanul daanul daan maanaam mën naa tekki loolu mooy ne daanul setlu bu boobaa te loolu boo xoolee baat yi li tax ñu nuroo noonu maanaam riwaayaat yi wuute lan moo tax mooy ne euh, euh, ci mbind mi la ndax boo xoolee ñoom ñëpp ñoo bokk niñ leen di bindee bu buñ génnee génnee tomb yi buñ génnee tomb yi rek ñoo nuroo loolu moom moo tax euh, ñi nga xam ne ñoom parce que bu njëkk ba ñi daan bind xadiis yi daanuñu ko bind bi di daanuñu def tomb loolu amutoon ay tomb am ay maas daanuñu ko def am na waaye daanuñu ko def ngir miin gi ñu miin làkk bi voilà ngir xam gi ñu xam làkk ba ci alquran alxuraan yi saxaaba yi daan bind di ko déggee radiyallahu di ko déggee ci yenn saa daanul am maas daanul am tomb am maas am tomb déedéet lépp daanul am maas daanul am tomb dañ daan bind rek noonu rënd bi rek lañ daan am rasmu bi dégg euh, <laughs> waaye dañ daan mokkal mbir mi ba xam ne baat bi lii baat bii la baat bi lii baat bii la dégg nga kon mu ne moo tax mu ne kon yooyu yëpp nag ay riwaayaat la man naa nekk ne ci waxit noonu lañ ko nettalee maanaam ni yii yii yëpp maanaam kon bu boobaa dañuy gis ne yii yëpp day waral buggal yii yëpp dañuy waral buggal ndax am na tamit beneen euh, xadiis bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne istanzihu min al bawl fa inna amata azab al qabri minhu dee leen def attention dee leen def ndànk ci wàllu tuur ndox lu ëpp ci mbugalu bàmmeel yi ci lay jóge maanaam nga gis ne kon euh, euh, maanaam ne kon loolu loolu de firndeel ni mbir mii lii la am na ci beneen riwaaya buy wane ne kii kii nii ab góor la woon et que keneen ki ci def ki muy nar a tudd kooku jigéen la maanaam ne ñaar ñoo génnoon àdduna ñoom la ñu roboon kenn ki moo tax mu ne insaanay ne ñaari ñaari nit kenn ki góor la ki ci def jigéen la góor gi nag moom moo daanul moo daan tuur ndox mu mu ko neexee daanul ferlu daanul moytandiku daanu lef dara maanaam moom amul benn exigence bu mu daan def loolu kooku moom moo tax euh, loolu nag euh, da loolu nag lu mat a bàyyi xel la waaye euh, fii mu am luñ ci leeral parce que lu mat a bàyyi xel la yaakaar naa gisoon nañ ko mooy ne nit ñi wuute nañ bu njëkk bi ki nga xamante ne moom mooy ku njëkk ci maanaam nañ jël masala bi masala par masala bu dee tuur ndox noonu rek. su fekkente ne lu jarta loo xamante ne manoo koo moytandiku la ndax mbir mi léeg-léeg euh, dafa dal ci suuf si dal kaw te mënoo koo moytu maanaam loo mënta moytu la bu boobaa loolu dañ koy jéggale waaye li nga xamante ne mën nga koo moytu te moom mooy li nga xamante ne booy da ngay gis ne lu rëy lu dal kaw di ko gis ngay jàkkaarloog moom te yow yaa deful attention pour mu bañ a tis ci sa kaw bu boobaa loolu duñ ko jéggal loolu muy ñaari mbir Euh, ñetteelu mbir bi moom mooy ne dafa jar a xàmmee ne nit ñëpp bokkuñu am na ñoo xamante ne bu ñu tuuree ndox ci saa si pare nañ am na jigéen ñi moom masala bi lii lu ma tabaay xel parce que ñu bari bari dañ ciy dugal jigéen am na léeg-léeg jigéen ñi ma koy laaj na mu waaw mais ñun dañuy toog ci wanag wi toog a toog a toog a toog ngir mën ko koy jaru ko yéen bokkoo leen ci masala boobu masala boobu ñoom bokkuñ ci dégg nga ba euh, ba kon boo boo boo boo am na ñoo xamante ne bu ñu tuuree ndox ci saasi ci lañuy pare ci saasi ñooñu ñooñu duñu dugg ci ñu naan doo moytandikoog doo doo ferloog doo ferloog yooyu ñoom bokkuñ ci am nag ñoo xamante ne dañuy duggu ci euh, dañuy tuur ndox ñoom bu ñu tuuree ndox ci saasi dina am lu bari lu génn waaye day am lu des dana am lu des loo xamante ne faaw ñu fëgg seen awra mu doo a génn comme ni al euh, imaam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullahu taala euh, li mu wax al-Xattaab rahimahullah toxale ko ci moom ne moom dafa jàpp ne loolu moom dafa ràññee ci ñi mel noonu te loolu moom mooy dëgg ñooñu nga xamante ne bu ñu tuurul ndox bu ñu deful attention day génn léegi du ju génn ñooñu dañuy dañuy dañuy dañuy fëgg seen awra ni ki noonu niñ koy defee nag mooy dañuy laal cat bi maanaam dañuy laal ak seen baaraam te waxoon nañ ne doo jëfandikoo loxo ndeyjoor càmmoñ bi la ñuy laale fii fi muy saxe fi zakar bi di saxe ci suuf foofu lañuy laal bu ko defee mu yéeg ci kaw ñu laal ko laal ko laal ko fëgg ko mu tuuru mu jeex am amma li nga xamante ne moom mooy euh, bës bi ñuy bës ak ratt gi ñuy ratt loolu moom bokku ci am na fuqaha yoo xam te ne rahmatullahi dañ koy wax mais loolu bokku ci bokk ndax loolu déjà benn day gaañe day indi feebar day woyofal ba pare day indi day woyofal mbir mi loolu bokku ci amul benn hadith bu ko leeral amul bu ko wax amul te itam mu muhaqqiquna yi yëpp dëpp ñoom ñëpp nee nañ loolu bokkul ci li nga xam te ne lu sax la te beneen bi ci def mooy day indi feebar ku nekk xam na ne bu nit ki buy ratt loolu maanaam sidit yi dañuy dañuy mujj dem ba woyof bu boobaa da koy indil feebar bu gën a garaaw encore loolu moom mooy kon benn mbir bu mat a bàyyi xel beneen mbir bi mat a bàyyi xel moom mooy euh, ne su nit ki melee kon kaado de boobu la am na keneen ñetteelu kaado de bi mooy ki nga xamante ne moom bu tuuree ndox ba noppi ba def loolu sax dana am lu def kooku day dem dellu si waat wala boog mu nooyi waat bu baax ak yu mel noonu ngir lépp mën a génn wala book mu dox dellu si waat wala boog mu dem xaaraat ay quelques jamono mu ñëwaat mbir mi ko mën a génn kooku mooy ñetteelu nit loolu dafay dépendre ci nit ki voilà nit ñi dañoo wute léegi nag ki bokk ci ku njëkk ci bu ko kenn wax naan ko faaw nga def lii faaw nga def laa faaw nga def nii faaw nga loolu képp ku ko ko wax yaa ko indil problème mu addunaam ak problème mu alaxiram parce que problème mu àdduna mooy day mujj bu duggee ci wanag wi dootu fa génn mën na faa def quinze minutes ci bés bu njëkk bi ñaareelu bés mu def fa trente minutes ñetteelu bés bu mu def fa cinquante minutes ñeneen beneen bi ci des mu def une heure de temps beneen bi ci des mu def deux heures trois heures quatre heures mën na faa nekk koo xam lu mu war a def doot ko mën a defar bu waree liggéey lu ko man bu waree jàngi du ko man bu waree lu mu war a def doot ko mën a mooy problème addunam indil nga ko ko yàqal nga ko addunam mooy benn ñaareel bi ci def ba pare du dañ ci jax-jaxal boobu te seytaane bu la manee ci jax-jaxal ci buntu laat foofu lay tàmbale foofu lay tàmbalee ci jax indil lay jax-jaxal saa yu demee ba réussir buntu laaj ba nga xam ne léegi yow indi na la problème mu jax-jaxal yépp ba mu maîtriser na la téye na la ba mu ba mu dëgër bu boobaa nag mu daal di commencer jàll ci yeneen bunt yi benn par benn te yooyu ñoo koy gën a yomb après lu tax parce que maîtriser na la ci buntu laaj ba pare après yeneen yi ci des moom ngir mu jax-jaxal la moom moom indil la ci ay dut ay jaxle ay yooyu maanaam moom daanaka mook mook mook naan ndox lay yemal da ngay dem a dem ba nga xam ne dootoo wóolooti dara dootoo wóolooti kenn dootoo wóolooti lenn ci sikki sàkk ngay dëkk mu indil la problème mu àdduna problème mu allaaxira bi mu lay indil nag moom mooy mën na laa bàyyiloo sax diine ci foofu ndax mbir mi day mujj metti metti boo xamante ne dootoo dootoo dootoo doo diine ji moom dootoo ko mën a jëfeti day metti metti waaye da ngay mujj bàyyi lépp foofu mu daanu wala nga mën a et cetera wala boog mu indil la ay ay ay maanaam nga war a julli doo julli heure leneen lu ci ne maanaam waxtu yi dinañ génn lu yàgg te doo ci nekk lu tax ngir ne rek da ngaa bàyyi seytaane man la te kilo la ko indil mooy ki la ki jàppoon ne ma ngi lay jàngal fekk naan la woy ñu bëri bàyyi wuñ xel nangam lii ñu bëri xamuñu ko nañ def attention problème mu laab la nangam mel ni koy wax xam-xam fekk li muy wax du xam-xam nëx nëx la da lay nëxalal da lëndëmalal loolu lu mat a bàyyi xel voilà moo tax nga gis ñu bëree bëri ñu jàng muxtasaraat yi après ñu am problème yooyu kon ku njëkk ki moom bu bu melee noonu yàlla bindee ko noonu lu ci ëpp ci cosaan noonu lañuy ñuy mel lu ci ëpp ci nit ñi cosaan nii la ñuy mel waaye buñ leen xësee ba dugalal naan leen ah wàllu kii nag laat dafa sérieux dafa lii nangam da ngaa war a def nii da ngaa war a def naan ñu commencé ko xam psychologiquement la leen affaire bi di dugg te bu boobaa psychologiquement dootoo pare te li mboolem ñi nga xamante ne problème bi dal na leen xam nañ li may wax képp ku xam lii li moo masala bi mbir mi képp koo xamante ne xam na ne am na jamono yi mu xamagul yi yi nga xam ne kenn nëxalagu ko nëxalalagu ko danaan daan tuur ndox normalement génn wanag wi normalement amuloon problème waaye dañ ko nëxalalee ci la commencé am problème mu àdduna loolu mboole ñi xam li ma ñépp ñi mësa ñi ñu mësa nëxalala xam nañ li may wax kenn musu ci kenn kenn kenn du dégg wax ji ba pare du ko xam ci ñi mësa nëxalalal ñépp ñaareel bi ci def mooy ki nga xamante ne moom dafa nekk ci digg bi wala ci nekk ci ñetteel bi ñooñu ñoo gën a néew waaye ñooñu loolu day war ci ñoom li ñu wax ne loolu la war a def day war ci ñoom ci buntu maa laa yatimul waajibu illaa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ne lu war du mën a mat lu dul loola am loola day daal di mujj war voilà moo tax ku njëkk ki fokk mu teel ñu bañ koo def loo li ñu def loo ku mujj ki ku mujj ki faaw ñu bañ koo def loo li ñu def loo ki ci digg bi kenn ku ci nekk tamit bañ a def li sa moroom di def dégg nga waaye terewul ne nit ki war nay moytandiku moytandiku gu gu metti tamit ba nga xamante ne saa yoo tuuree ndox def ak kii yooyu yëpp jaru ko am na nag lu sayyidna na ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu def nii yeneen bi sallallahu alayhi ci la ko jëlee mu ngi ci sunan mooy day def bu tuuree ndox ba pare jël ndox wis ko ci tubéy ji daal di ne daal di yoonam lu mu gisati muy tooy rek mu ne ndox mi ngir dàq li nga xamante ne moom mooy sikki sàkk bu ko seytaane mën a indil loolu saafara la bu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi bul bàyyeeti xel lan la neel ndox mi jeex na li problème bi gën a mag bi ñu mel nii daal lu mel nii problème ku ko xës ba am li gën a mag li lay dal li nga xam ne mooy lay gën a jafe mooy nan ngay jàppee ni seytaane moo naan la moo naan la non mais saa waay est wóor na ça c'est vrai que wax nañ mais est-ce mais tey ngaa def li gën a wóor seytaane tout le temps loolu la lay ñëw wax yow bu boobaa tontu ko ne ko bàyyee ma ak sama borom sama borom jafe ne loolu mbir mi def ko yombal te bàyyee ma bu ma demee ci sama kanamu borom bu ma waxee dama ne ko bor sa borom xam-xam yi ñoo waxoon lii ñoo bindoon lii te bu boobaa seytaane dootul mën a amal lay ci sa kaw. buñ boo boo nekkee ci loolu doo ko topp topp topp topp nga jéem ko topp boo xoolee boo ci xawee def ñeent fukki at fan rek da ngay daal di gis nga commencé normal at di dellu si waat ci biir nit ñi voilà beneen bi ci def mooy sobe bu néew dañ koy jégg na fekk matul diir xam kon li ñuy wax naan kii daan mooy ndi ko tuur ndox yi mooy daka da daan tuur ndox ndox mi di dal ci kaw yére bi wala ci kaw yaram bi te daanu ko raxas beneen bi ci def nag moom mooy fii nii moom mooy tey beneen masala mooy tey su fekkee ne nit ki day tuur ndox ndax dañoo tere ku jublu xibla di tuur ndox du dëgg wala mu koy won ginnaaw di tuur ndox bu nekkee ci ndànd foy foy waa léegi tamit nit ki dañoo tere ku jublu ci ngelaw di tuur ndox maanaam fi ngelaw li di dëgmal lu tax parce que nit ki buy tuur ndox fekk ngelaw laa ngi koy dëgmal mooy ne ngelaw li mën na koo ëpp mu dal ci kaw yëriñ yi waa léegi bu boobaa su fekkente ne bu tuuree ndox jublu ci ngelaw li bu dummóoyoo xibla jublu ci ngelaw li bu dummóoyuwul xibla bu bu wanul ginnaaw wan ko wala kanam xibla euh, bu tuuree ndox maanaam maanaam bu defee benn bi daal faw beneen bi dal ko ana boobaa nan lay def boobaa dañ naan ko da ngay jublu ci ngelaw li jublu bu dee mënoo def neneen lu dul jublu ci ngelaw li nga jublu foofu wala nga wan gannaaw ngelaw li parce que ngelaw li mënul ñëwandoo nii di ñëwandoo nii à moins que mu nekk genre tourbillon voilà maanaam bu boobaa parce que yow liñ la tere rek mooy jublu xibla a wan ko ginnaaw kon am nga beneen possibilité bi mooy féetee neneen ngelaw li waaye su dee amul leneen noo mën a def lu dul noona dañuy tere tamit kuy tuur ndox maanaam jublu fi weer wi di tàkke wala boog fi jant bi di tàkke lu tax ngir wuñ wuññi awra bi ndax ngir ndax buñ la séenee mais loolu mooy soo nekkee ci ndand foy foy gi ku nekk ci biir kër gi ci biir néeg wana bi loolu moom àtte boobu kenn waxatu ko ndax lool leer na waaye bu boobaa nit ki su dee su jubloo ci bu dee bu jubloo ci du mooyu ngelaw li awraam day wuññeeku boobaa wax kuus ku tollu fële seen ko gis ko ana naka lay def bu boobaa day wan ginnaaw loolu yépp jublu fi ngelaw liy jóge waaye bu boobaa ndax lu tax ndax loolu mën nañ koo defaraat mooy bu tuur bu ndox mi dalee ci yére yi mën nañ koo raxasaat te yeneen yi ci def kenn mënu koo dabaatam loolu moom moo tax dégg nga mu ne kon nag kooku laa yastatiru min bawli daanu woon suturloo ci ay ngel mbuy mbéewalam bokk na ci tamit moom mooy ne euh, daan ci ñëw insha allahu taala ci sobewu mbéewal maanaam lii de wane ne mbéewal sobe la mu ne wakkaana nekkoon na nag al axar kajades yamshi moom da daan dox rek na bin namimati ci rambaaj rambaaj nag moom mooy di dox di toxal ay wax yu ñaaw di ko toxal rawatina bu dee dañ ciy jublu lu ñaaw rambaaj nag bon na lool ci awaam yëpp waaw maam nit ku nekk rambaaj dafa bon ci moom rawatina ci ay jullit ci diggante ay jullit di doxal ci kii yow ki wax na lii dem jóge foofu dem ci kee ne ko eh, yow loo xalaat ci li kii wax waaw loolu kooku yan ci bi saa xam neen du dugg àjjana mu ngi ci sax am na lu yaa laa yadxulul a qattaatun ki nga xamante ne mooy jaxase tam du dugg aljana kii rambaaj du dugg aljana rambaaj nag li ko jaxase li ko wuutee kii jaxase mooy rambaaj la muy indi ci wax mooy day day day day wax day da koy da koy da koy bëri ndax namaa lu bëri day bëri wax cest day ñëw wax wax ji ci koo wax mu dem yóbbu ko mu gën a bëri mu indiwaat ki mu gën a bëri alors que qattaat mooy ki nga xamante ne da leen di jaxase moo xam li muy wax dëgg la wala du dëgg waaw moom day xam ba non xam bu kii xam mooy mooy mooy mooy mooy nammam bi qattaat bi mooy kii jaxase ñoom ñaar ñëpp dañuy xam bu waaye kii li muy wax dëgg la kii li muy wax du dëgg ñoom ñaar ñëpp nag ñoo yam àtte dégg nga mu ne kon keneen ci moom looloo tax ñu di ko mbugal lii tamit bokk na ci liy wane ne ñoom ay jullit lañ parce que bu doon ne ay yéeféer lañ du doon lii mooy nekk cause mbugal mi mu ne su ma nag daa mu daa di laaj bi jaridatin ci euh, euh, banqaas dégg nga maanaam mooy bu ñu jëlee car walla bi jaridatin ci car car dégg nga fa kasaraha mu daa di koy xaaj kisrat mu daa di koy dagg damm kisratay ne ñaari damm dam Euh, lii bokk na ci liñ ci xamee ni xew-xew bi ndekete kon dafa bari parce que am na ci hadith Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala bu nekk ci Sahih imam moom moom ak Seydina Jaabir ñoo àndoon radiyallahu anhu Seydina Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa demoon euh, ci aajoom bi mu dellu see mu ànd ak Seydina Jaabir radiyallahu ci la gis ci fu ñu rob ñaari nit mu daal di laajte indi ne nañ ko jox euh, mais boobu ay bànqaas la indi indiwul ay car waaye ay banqaas la indi mu daal di koy teg xar ko ñaari xar ko ñaari xar teg ko voilà am na tamit beneen boo xamante ne yenn bi saa saa defaat na ko feneen maanaam lu gis ne kon ñetti xew-xew la lu mu bon bon ci téere xadiis yi waaye fii nag la préciser parce que bële dafa ne ki ci def kooku da daan da daan jëw alors fii kii def nii daf daan rambaaj kon xew-xew bi du qadiyata ayni maanaam du xew-xew boo xam te ne ci ay nit ñu précis la xew mais ay xew-xew la yu mu ne waaye fa wadaa mu daal di teg kulli qabrin ci bàmmeel bu nekk min huma ci ñoom ñaar kisratan aw damm fa qiila ñu wax lahaa lawoo ñeel ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam li ma fa'alta ana lan moo moo nga def hada lii qaala mu ne la alla woo xëy moom an yu xaffaf ci ñu wo ñu woyofal leen anhuma wëllif leen ñoom ñaar maa ñu woyofal leen mbugal bi maa feek lam yey basaa ñoom ñaar yi wowuñu maa lam tay basaa feek ñaar yi wowuñu maanaam ñaari car yi aw wala boog ne dañ leen koy woyofalal ilaa an yey basaa ba keroog ni wow dégg nga kon bu boobaa dañ ci xamee ni ndekete euh, lu tax ngir ne euh, laaj bi mooy lan la wow gi ak tooy gi di am effet ci mbir mi boobaa dañ naan la mbir la moo xamante ne dafa làqu ngir ne euh, secret ndekete mi ngi ci dund ndax garab gi feek mi ngi mi ngi dund maanaam ñu ngi koy saxal mi ngi dund ñu ngi ko fa teg maanaam feek mi ngi tooy mooy mi ngi dund bu demee ba diyee day wow waaye loolu terewul muy sàbbaal continue di sàbbaal comme li borom subhanahu wa ta'ala in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lu dul mi ngi sàbbal borom bi subhaanahu wa di ko sant waaye nag yéen yéen a nan la koy defee waaye faaw day sant faw day sàbbal baax na lépp lu ne nag day sàbbal borom bi subhaanahu wa kon muy mu wow ak mu tooy amul effet ci le fait que day sàbbal waaye mu wow ak mu tooy secret bi dina ci nekk ci dund gi muy dund loolu tamit day wane ne nit ki maanaam loolu boobu bëgg maanaam ndekete dundu da dafa am ay jeexital ci lépp ba ci nit maanaam ci nit ba ci ba ci jur gi ba ci li ci def yëpp dund day nekk ci ñoom loolu moom moo tax xanaa gisoo leen ni bu fekkente ne ab euh, rab dafa dund day dund dundit mi ngi ci dund du nekk sobe waaye bu deewee day daal di nekk sobe ndekete effet boobu secret la boo xam ne bu tukkee ci borom bi la subhaanahu wa taala boo xam ne dafa nekk ci lépp loolu ma benn ñaareel bi ci def moom mooy euh, loolu maanaam mooy ne ndekete euh, sabbal bi nga xam ne moom lay sabbal buy dund bokkut ak sabbal bi muy sabbal bu génnee at bu bu deewee te ci sabbal boobu muy sabbal buy dund ci la secret bi ne de loolu dañ ciy jàngee beneen mbir moom mooy jàngal alquran ñi nga xam ne ñoom ñooy nii ngi dafa dagan na ngir ne bu fekkente ne garab googu bu ñuy jàngal maanaam buy sàbbal sàbbal googu moom moo tax ba eh, bàmmeel mbugal bi kii dootul amati mbugal kon bu fekkente ne dañ koy jàngal alquran du amati maanaam mooy mbugal bi dañ koy woyofalal loolu tamit euh, mais nag loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuti nañ ci fuqaha shafi'i yi rahmatullahi alayhim lu bari ci ñoom dañuy bañ dañ ne ja alquran nit ki bu ko jàngalee nit yool bi du yegg ci moom maanaam fuqaha shafi'i yi koy yu bari sax ci ñoom waaye nag jumhur ñoom jàpp nañ ne alquran da yegg ci ñoom ngir xadiis yu bari yi tamit yi wax ci loolu comme xadiis yu jàngal wax nañ jàng sourate Yaasin pour nit ñi buñ génnee àdduna dañ ko jàngal ba ci ban armée pour néew yi ak it am na hadith yi wax bu yoo xamante ne tamit yenn saa sam dafa wax ñu jàngal leen fukki Ixlaas ak benn yooyu yëpp day tegtale ne maanaam euh, kon loolu lu wér lu wér la euh, beneen bi ci def moom mooy euh, amma yi nga xamante ne après masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci ndax buñ ko julli lee bu dee julli moom julli ko fàdd moom moom doo ko defal amma ak ak koor bu ko fàddu loolu danañ ko ko defal te dana wér dégg nga kon hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi maanaam ngir wane mbugal bu mag mi nga xam ne moom moo nekk ci loolu lii tamit day wane ne ndekete mbugal maanaam bàkkaar yu mag bi du rek lu am xadd ngir ne yii yëpp amul xadd maanaam nit tuur ndox non non non doo du suturloo wala yooyu loolu amul xadd waaye na tëkk gu métti gii mi ngi ci euh, hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 218 hadith numéro 1361 1378 6052 ak 6055 imaamu euh, Muslim rahimahullah indi na ko hadith numéro 292 imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro 20 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 70 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 31 ak 2068 ak 2069 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 347 imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro 1980 xadis bi kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bilisnaadi mutasili fii awwalil kitaab baabu ma jaa fii ghaslil bawli baabu buntu maa li nga xam ne jaa dikk na fii ghasli ci raxas al bawli mbeewal maanaam mooy ne nit ki bu mbeewalee bu mbeewalee bu tuuree ndox dañ koo lan war raxas mu daal di indi ne maanaam kon loolu day wane ne nit ki su tuure ndox daa war a raxas bërëbam maanaam moom daa war a tànk waaye loolu taxutu jóg xadis bi li ko tax a jóg moom mooy fii tuur ndox mi fi mu laal ci yére nit ki wala boog fi mu laal ci suuf si foofu noonu bërëb boobu ngir ñu mën faa jullee dañ ko war a raxas loolu nag daf ñuy yóbbu waat ci masala yi dindi sobe ndax farata la waaw wala déet loolu insha allahu taala daan ci ñëw ci xadis bi mu ne wa qaala wax na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam li saahibil qabri ñeel boroom bàmmeel nee na kaana nekkoon na koo xam ne laa yastatiru daanul woon suturlu min bawlihi ci tuur ndoxam mu ne walam yaskur te tuddul si waa ludul bawlin naa fi mbéewalu nit imam al-Bukhari fii lim ci jublu ci wax ji ne tuddul ludul mbéewalu nit maanaam mooy gis nañ xadis bi sànq euh, mooy ne nit su fekkente ne dafa mbéewal loolu sobe la ndek maanaam mooy dañ ci xamee ne mbéewali nit sobe la waaye leneen lan lu dul mbéewalu nit xadis bii mënuñu ci sukkandikoo ngir mën a wane ne mbéewal yëpp yëpp ay sobe la wuute li nga xamante ne moom la ñan wax Shafi'i Hanafi ak Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne Hanafi ak Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne mbéewal ci jëmmi boppam mooy sobe alors que xanaa euh, ba mu def Euh, euh, euh, maanaam alors que ñi nga xam ne ñoom ñooy ci ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne mbéewalu lu ñu dul lekk yàppam moom mooy sobe ak mbéewalu nit nit ak lu ñu dul lekk yàppam seen ay mbéewal ñoom sobe lañ bu boobaa mbéewal gi tam attey maanaam dem àll yooyu yëpp dañ ci daal duggaale ci biir waaye loolu daañ ko gën a gis insha allah ci xalifa awrani yi insha allahu taala hadith sayyidina anas la tam radiyallahu taala mi ngi ñëw insha allah ci kanam kon hadith bii euh, wala boog buntu bi imam al-Bukhari yi rahimahullahu taala daf ciy wax rek ne mbéewalu nit daal moom mën nañoo dogu ci ne hadith bi tegtal la ci ne mbéewalu nit sobe la waaye lu dul hadith hadith bi kenn mënu ci sukkandikoo ngir mën a saxal ne béewalu lu dul nit du sobe kenn mënu ci sukkandikoo ngir mën a saxal ne béewalu lu dul nit sobe la dégg nga waaye bu boobaa tamit dafay wax ni ci bunt bi lafit mu ne raxasleel baw li raxas ak mbéewal li muy tekki mooy ne nit ki maanaam fu ñu tuur ndox loolu bërëb boobu sobe la te dañ ko war a raxas euh, te dindi sobe googu day nekk loo xam ne day ràññeeku ndax farata la wala sunna mu akkada la ak ci yan condition lay nekke farata waaw wala déet loolu daal ci ñëw inshaa allahu taala mu ne qaala bisnaadin muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa yaqub ibn ibrahim te moom mooy ad-dawraqi rahimahullahu taala ah, moom baghdaadi la ah, waaye ah, ci cosaanam moom perse la ci cosaan mi ngi gane adduna cent soixante ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mooy Abu Yusuf mooy dàqantalam ndax yu Yaqub Yaqub gi mu tudd Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ad di xaafiz imam bu mag rahimahullahu taala ci euh, nekkoon tamit koo xamante ne kii euh, moom ci juróom benn waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp a ci moom directement maanaam moom dafa bokk ci juróom ñeenti ñoo ñooñu nga xamante ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp dañoo soloo ci ñoom directement moom tamit at bi mu génn àdduna mooy deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci la génn àdduna niki noonu yeneen ñaari imam yu mag yoo xam ne waa ashaabu kutubu sitta yëpp jot nañu soloo ci ñoom directement mooy Muhammad ibn Bashar te moom mooy Bundaar ak Muhammad ibn Musanna te moom mooy Abu Musa az-Zamin ñoom ñii euh, euh, al anazi abu musa al anazi az-zamin rahimahullah maanaam ñoom ñii ñëpp deux cent cinquante deuxième année lañ génn àdduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi kon ñu gis ne at boobu waa ashaabu kutubu sitta ñàkk nañ ci seen ñetti sëriñ yoo xamante ne seen sëriñ yu bokk lañu rahmatullahi ala jamii mu ne qaala haddathana nen net euh, ismail ibnu ibrahim mooy Ismaïl ibnu Ibrahim moom lañ gën a xamee ci nan ibnu Ulayya rahimahullahu taala mooy Abu Bishr dakantalam mooy génn àdduna moom cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent waxoon nañ tax ñu ko ibnu Ulayya jëri ñu ciy dellu siwaar mu ne qaala haddathana haddathani Rawh ibn al-Qasim te moom mooy at-Tamimi al-Anbari rahimahullahu taala mooy Abu Ghiyath moom al-Basri waa Basra la maanaam nga gis Ismaïl ibnu Ulayya waa Basra ibnu Ibrahim Euh, rawx moom it waa Basra la euh, nekkoon tamit imam bu mag a mag comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon rahimahullahu taala mu ne qaala haddathani Ataa Maymuna euh, te moom mooy gisoon nañ ko Abu Muaz mooy dàqantalam moom gisoon nañ ko ci hadith mu ne qaala haddathana Abu Muaz wasmu Abu Muaz Ataa ibn Abi Maymuna maanaam gisoon nañ ko ci hadith yi ñu wees al-Basri moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala moom uh, di mawla ci uh, Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu maanaam saxaaba boobu moom moo ko goreel uh, kon Ataa ibn Abi Maymuna bi du bokk na ci ñeenti Ataa yi la waxoon ne la ñoom ñëpp dañoo solo ci ay saxaaba radiyallahu ta'ala anhum Ataa ibn Abi Maymuna ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu def imaam Muslim moom imaam Muslim solowul ci moom xadis xadis bu mu jëlee ci càllale moom doon jànge na ci ki nga xam ne moo ko goreel mooy Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ak Jaabir ibn Samra ak Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ak ñeneen ñu ñoom euh, ñi jàngee ci moom nag comme Rawh ibn al bi ci la bokk Khalid al-Hazza Shu'ba ibn al-Hajjaj Hammad ibn Abi Salama euh, rahmatullahi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen génération ñooñu solo nañ ci moom euh, moom bokk na ci liñ koy tuumaal mooy dafa am pas-pasu qadar yi maanaam dafa am léeg-léeg pas-pasu qadar yi lu ko ci laal mi ngi génn àdduna cent trente ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom kon mu ne anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu mooy anas ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam waxoon nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala zulul nayni xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ ko léegi tamit mu ne qaal na wa qaala nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam iza tabarraza bu daan dem wanag wax maanaam tabarraza ndax wax nañu albaraz moom mooy wanag waaye moom mooy bu ñu ci àll ba foofu mooy albaraz ndax baraza li muy tekk mooy mooy feeñ génn mooy bu bu nit ki surgir loolu mooy baraza wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar yawma tubaddalu ardu ghayra al-ardi was wa barazu lillahi al-wahid al voilà bis bi ñuy soppi ah suuf si bu nekk leneen lu bokk ci suuf si ak asamaan yi bu ko defee nit ñëpp génn gis nga mooy bara barage moom mooy euh, kon wan wa ngir dem àll lool mu tax al al barage mooy dem loolu gisoon nañ ko tamit moo ne kon isa tabarraza bu daan dem ci àll ba li xaajati yi ngir faj aajoom loolu tamit bokk na ci liñ ci jàngee mooy wax ju rafet ak ah, teggin mu ne ataytu dama koy dik indi dikkal bi maa in ci ndox fa yaghsilu bu ko defee mu raxasoo bi ci moom maanaam xadiis bi kon day euh, wane ni dañ doon jëfandikoo ndox bu wuuteeg nga xam ne comme niñ wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mës ta jëfandikoo ndox bu demee na euh, li ko indi woon waxoon nga xam ne ñoo ko solo mooy waa Iraq waa Basra ñoo ko solo boo xoolee xadiis bi waa Basra ñoo ko solo Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi moom waa Baghdad la Euh, euh, maanaam mooy waa Iraq ñooñu loolu moom moo tax moom imaamu Malik rahimahullah jotu sa xam xadiis bi waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moos na ndox te bokk na ci liñ ci xamee tamit mooy ne euh, kon nit ki mu raxas ndox maanaam mu jëfandikoo ndox raxas raxase ko li nga xamante ne moom mooy ndox mi ne ci moom maanaam bu demee wanag mu raxasoo ndox mi maanaam mooy raxas gi nga xam ne moom la koy raxas ci boppam day yor àttee tamit raxas bi mu ko war a raxas ci yéreem su fekkente ne dafa bëgg a julli ci yére yooyu bokk na ci tamit li mu yore àtteem moom mooy raxas bi nga xam ne moom lañ koy raxas ci bërëb bi nga xamante ne moom la nekk ah, moo tax ah, li nga xam ne nag moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah waaye xadis bi ñu indi teew ci taxrij bi ba noppi imaam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro cent cinquante xadis cent cinquante deux xadis numéro cinq cent imaam. Euh, Muslim indi na ko xadis numéro deux cent soixante-dix imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro quarante-trois imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala indi ko xadis numéro quarante-cinq imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro douze mille sept cent cinquante-quatre ak treize mille cent dix imam At-Tirmidhi solowul suñu xadis bi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhima ci waa ashaabu kutubu sitta kon ñoom ñaar ñoo solowul suñu xadis bi waaye imam al-Bukhari rahimahullah daf cee teg ne baabun bun maanaam fii euh, ci riwaayu Abu Dhar moom moo am euh, baabun fii euh, li nga xamante ne moom la wax ne loolu moom moo tax mu indi ne bunt bi mooy ne imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah subhaanallah imam al-Bukhari rahimahullah Euh, mooy dafa wax ne ginnaaw bi mu indee xadis bu njëkk bi wala bunt bu njëkk bi ngir leeral waxoon nañ ne la saa yoon imaam al-Bukhari ne baabul te tudd ko tudd li muy tekki mooy am na lëkkaloo gu sew bu gu mu am ak bunt bi ci wee bu weesu bi Égypte dafa am lu muy leeral ci mbir moom mooy raxas bi ñu war a raxas loola bokk na ci li koy wane mooy ne attention raxas googu dama lay wax ne la farata la parce que boo ko deful mbugal mën na la cee fekk moo tax imam al-Bukhari yi tudde ne baabul maanaam mooy ngir ne nit ki bu fekkente ne dafa tuur ndox mu tuur ndox ndox mi nekk ci yére yi wala boog mu nekk ci bërëb bi mu war a jullee ñoo yam agit mu nekk mu def ci moom ci boppam ndox mi def ci moom ci boppam looloo yam ñoo yam te ki nga xam ne du mooy ci ndiku ndox moomu muy tuur ndox ndox mi di dox ci diggante moom maanaam ndox maanaam béewal gi di def ci moom ak muy dal ci ya yéreem wala boog muy dal ci place bi muy jullee teqantal boobu bu dul kon euh, bu fekkonte ne amul woon amoon na différence kon kenn du yoonal tàncu gi ñuy tàncu ak yeneen ak yu mel noonu ndox ak raxasu gi ñuy jëfandikoo ndox kon duñ ko yoonal kon duñ ko woon yoonal yoonal ko doon woon am njariñ loolu nag la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral fii euh, loolu nag insha allahu taala daañu ko gis ndax hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala bi nga xam ne moom la indiwul indiwoon fële moom la indiwaat fii euh, daan qaala bil isnaad al muttasil fii awwal al kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn al-Musanna bi nga xam ne moom la ñu waxoon léegi mooy Muhammad ibn Musanna ibn Abid ibn Qays ibn Dinar al-Anazi ne moom mooy Abu Musa az-Zamin rahimahullah moom la gën a siiwee az-Zamin al-Basri rahimahullahu ta'ala ni mu gën a siiwee nag moom mooy ci kunyaam ak ci mooy Muhammad ibn Musanna wala bokk Abu Musa dañ ak tamit siiwee na tamit ci dàkkantalam euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna mi ngi gane àdduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ci la gane àdduna mi ngi génn àdduna deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kon euh, nga gis ne moom ak Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ñoom ñoo bokk at bi nga xamante ne moom lañu euh, génn àdduna te it xaw nañoo maate ngir ne euh, Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi moom mi ngi gane àdduna cent soixante-sixième année moom mi ngi gane àdduna cent soixante-septième année maanaam nga xam nañoo maase euh, moom nag ab abu moom benn keneen ki ci def Muhammad ibn Bashar anga ñoom ñaar ñoo tolloo exactement at bi ñu ganee àdduna at bi ñu génnee àdduna fi ñu dem jànge ji dëkk yi ñu jànge sëriñ yi ñu jànge ak taalibe yi ñu jàngal ñoom ñoo leen bokk moo tax al imam hafiz ibn hajar ñoom ñaar kasara sayrihan maanaam dañoo dañoo ñaari fas yoo xam te ne dañuy dañuy rawante gawrat waaye yoo xamante ne dañu leen a lëkkale maanaam borom subhaanahu wa ta'ala loolu la def ci ñoom ñaar ñëpp ba pare ñoom ñaar ñëpp Muhammad lañ tudd ñoom ñaar ñëpp Basra lañ dëkk maanaam nga gis ne euh, ñu leen <laughs> ba pare ñoom ñaar ñëpp ay imam ay xaafis lañ rahmatullahi alayhima ñoo bokk tamit at biñu génnee moo mu ne qaala nee na xad xad ñu moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne waa sahabu kutubu sitta solo nañ ay seen ay xadiis mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Xaazim te moom mooy ad-Darir rahimahullahu ta'ala ñu ngi koy wax ad-Darir ngir ne bi mu amee ñeenti at ci la dafa silmaxa ci la silmaxa moom Abu Muawiya la gën a siiw moom mooy dàkkantalam mooy Abu Muawiya moo tax turam boobu la gën a siiwee sax ka turam ka turam bi Muhammad ibn Khasim Abu Muawiya ad-Darir rahimahullah mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana al-A'mash al-A'mash moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kahili rahimahullahu ta'ala daaxkantam ne la Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu taala ñu koy ñu gën a siiwee ndax dafa am ay laas al-Amash mooy ki am ay laas ci bët dañ koy wax tamit al-Ama ngir ne dafa silmaxa ci mujj gi euh, Tabaristan moom mooy famu moom mooy cosaanam mi ngi gane àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent nekkoon imam bu mag rahimahullah comme niñ ko gisee woon ah rahimahullahu ba pare fonkoon xadiis fonkoon xam-xam voilà jaamu yàlla comme niñ ko gisee 60 ans yoo xamante ne kenn musu ko gis mu rate jàkka abadan 60 ans 40 ans yoo xam ne musul julli lu dul ci ginnaaw imam bi maanaam première sàpp bu njëkk bi rek lay jullee bokk na ci ay ngëneelam maanaam na imaam ak ni mu mën a mokkale ba noppi subhaanallah euh, nekk koo am am na gis nga am na bés maam bokk ci lii wane fonk yu fonk xadis mooy dama dem sa marché bi am gaa yu ñëw ne ko dañoo bëggoon ko jàngal ni benn xadis mu ne ñoo fukki xadis mu ne leen lan ñetti xadis rek du ma leen ko jàngal mu ne ko ñetti xadis kon mu ne leen man benn rek du ma ko jàngal parce que du ma jël mu ne parce que ñu mel ni yéen maanaam fekk ñu xam ñu ñëw woon la rek naa ak ñàkk teggin geeg xeet yooyu mu ne ñu mel ni yéen du maanaam mu ne mu ne mu ne du man du ma jël caqay wurus di ko def ci baat mbaam xuux du ko def maanaam mooy ne euh, xam-xam bii dafa am solo dafa dafa précieux ci anam goo xamante ne du fu nekk lañ koy joxee te du ci ku nekk nu ne lañ koy joxee déedéet ndax dafa am solo loolu moom moo tax euh, laa yom dox yi Rabi'a bi rahimahullah laa yanbaghi liman kaana lahu shay'un min al-ilmi liman kaana indahu shay'un min al an yudayyi'a ci koo xamante ne am na dara ci xam-xam muy neenal boppam loolu yëlloowul dégg nga mu ne kon an Amath mu ne an Mujaahid te gisoon nañ ko léegi Ibn Jabr mu ne an Taawus maanaam nga xool ne euh, réew xadiis euh, bi ñu romb maanaam bi jiitu bi boobu imam Mujaahid dafa jëlee directement ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu du dëgg mm-hmm. waaye fii dafa jëlee ci Tawus ibn Kaysan rahimahullah mooy Abu Abdurrahman euh, al-Yamani rahimahullahu ta'ala moom euh, waa Yaman la euh, rahimahullahu ta'ala al-Khawlani rahimahullah moom mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon imam bu mag a mag a mag a mag rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, bokk na ci ñu gënoon a bari li ñu mokkal tamit ci rawatina ci jamonoom anam ibn Abbas te moom mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdullah romb nañ ko na marra romb na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ñaari bàmmeel fa qaala mu ne innahuma lu wér boor mooy ñoom ñaar ñii la yu azzabaani ñu ngi leen di mbugal wa maa yu azzabaani te mbugaluñ leen fii kabirin ci lu rëy comme niñ ko waxe woon loolu li muy mu ne amma daal ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar fa kaana xam ne laa yastatiru bi boo xoolee ni ko imam ni ko imam al-Bukhari xam ne moom laa yastatiru lim lim ciy jublu li mu tekki ci moom bokkut ak mooy daanul suturlawu li muy li muy tekki ci moom mooy daanul moytandiku maanaam daanul def ba teg dara fexe ba du am maanaam dara du dal ci kawam si bu daan tuur ndox mu ne waa am ma daalal aaxar keja des nag moom fakkaana nekkoon na koo xam ne yam si da daan ndox bin namimati ci rambaaj maanaam comme ñu gis ne imam al-Bukhari li tax mu indi ko fii maanaam ba pare indi ko lëkkale ko ak buntu raxas gi ñu war a raxas tuur ndox ba pare daan ne moo tax mu indi daan ne moo tax subhaanallah moo tax nga gis imam bu bukhari bi bi mu ne baabu maa jaa fi ghaslil bawl li dikk ci raxas gi ñu war a raxas suur ndox xoolal lim ci teg maanaam nga gis ne euh, bi mu indee xadiis Seydina Anas bi radiyallahu nga xam ne loolu maam ne bu daan dem faj aajo ndax faj aajo ñaar na mooy nit ki day tuur ndox wala mu dem àll ñaar yooyu rek bu boobaa mu daal di wax ne mu raxas ndox ah mu raxas ak ndox maanaam mu di koo ndox kon nga gis ne loolu lay wax fii ne yoonal di ko yoonal ak it nekk gi nga xam ne ba pare benn mbir am na mooy ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daanaka maanaam mën nañ ko tuddee ijma shibhu ijma ci ne ndox jëfandikoo ndox moo maanaam euh, maanaam jëfandikoo xeer ak ndox wala boog maanaam xeer ak lu yor àttee xeer comme ñoom papier toilette ak yu mel noonu moo gën nga boole leen maanaam nga jëfandikoo ko ak ndox ñoom ñaar. waaye bu loolu itam jëfandikoo ndox moo gën jëfandikoo xeer kese lu tax ngir ne ndox mooy gën a setal ngir ne ndox mooy gën a setal beneen bi ci def nag mooy le fait que mu ginnaaw bi mu waxee loolu rek mu ne wa la nabi sallallahu alayhi wasallam li saahibil qabr yéen bi saa sam waxoon na borom bàmmeel bi nee na kaana la yastatiru min bawli maanaam nga gis li mu ci dégg maanaam nga gis ne loolu moo tax mu waxaat baabul maanaam ngir wane mbugal mi dal képp koo xamante ne du du koy raxas loolu moom moo tax fuqaha yi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuutee ci masala boobu ndax raxas sobe farata la waaw wala déet dindi sobe farata la waaw wala déet nga gis ne jumhur te moom mooy xanafiye yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullahi ñëpp dëppoo ci ne raxas ndox farata la raxas raxas euh, sobe dindi sobe ci nit ki maanaam ci yaramam ak bërëb ak yére yi muy jullee ak bërëb bi muy jullee loolu la ñu tuddee tahaaratul xabas laabug sobe amma fuqaha maliki rahmatullah ñoom ñaari xaaj la bu njëkk bi mooy dañ ne ñu njëkk ñi dañ ne farata la loolu mooy waaye su fekkente ne dafa ànd ak fàttaliku ak am kàttan ci mën koo dindi su fekkente ne fàttaliku nga ba pare am nga kàttan ci mën koo dindi ñu ne ndax sharia te loolu boo xoolee xaqiqatan ñeneen ñu biñ ko buuxante ñoom parce que wuute gi fi muy nekkee rek lenn rek la mooy su waxtu wi weesoo maanaam wala boog nit ki julli na ba pare nit ki maanaam tey bu jullee ba pare bu dee fuqaa yeneen yi ci def lan moo wuute seen wax ak fuqaa maliki yi rahmatullah ci buntu boobu maanaam benn group ci fuqaa maliki yi ba tax imam Xalil rahimahullah bi ñaar yi ndax farata ànd ak fàttaliku ak am kàttan ah, wala boog sunna mu akkada la daf ñu xilaaf wuute am na ci ah, rahmaallah maanaam nga gis ne ah, kon fii mu am lu ma ta bàyyi mooy ne wuute gi mooy lan mooy bu dee jumhuur li wax mooy ne nit ki su tuuree ndox wala boog maanaam bu amee place boo xam ne sobe la wala mu dal ci yërëm wala mu nekk ci Euh, ci place bi wala mu nekk ci yaramam muy julli fàttali mu fàtte ko wala bokk fàttewu ko waaye mënoon na koo dindi waaye da koo da koo amul da koo mënta dindi amul kàttan amul ndox mu ko dindee wala bokk dañ dañoo téye loxo yi te amul kenn ku ko mën a jàppale et cetera kooku bu jullee ba pare ba pare am possibilité dindi ko wala mu fàttali ko ko bu boobaa daf koy def raxas ko ba pare julliwaat. wuute nag ñi nga xam ne ñooy fuqaha maliki xam ne ñoom bu ko xasee ba kii dañuy sopp rek mu julliwaat te bépp sopp ci fuqaha maliki rahmatullah buñ nee la lii sopp nañ nga julliwaat maanaam sopp nañu maanaam wala buñ nee buñ nee lii de dañ naan ah lii de dañ koy baamu fuqaha maliki loolu qaida la ci ñoom buñ nee nangam dañ koy baamu li ñuy tekki mooy ci waxtu bi te bu boobaa tamit moo tax mu naan lii de sopp nañ nga waat ko rek dañ naan mooy li ñuy tekki mooy ci waxtu bi bu waxtu wi génnee sopp gi day dañ voilà moo tax nag kullu i'adatin fil fil waxt bépp baamu rek ci waxtu wi la am naa waxtu julli yi ba tax ñu naan waxtu wi loolu moom daan ci ñëw ci insha allah danañ ci ñëw ci téere boppam waaw insha allah euh, am na li nga xamante ne moom mooy euh, te te waxtu muxtaar bi moo tax ñuy wax ñoom bu luñ ne la ci waxtu yi rek mooy muxtaar bi jubluwuñ ci daruri bi beneen bi ci def moom mooy ne kon fuqaha maliki yi ñeneen ñi dañ ñu rahmatullah ñoom dañ ne sunna muakkada la imam al-Bukhari rahimahullah hadith bi ni ko indee fii am ni mu leer leerale maanaam mooy ne moom waxu jumhur la jàpp mooy ne farata la ndax lan ndax ne bu dul woon farata kenn bu ci mbugal kenn bu dul woon le fait nit ki ay mbiiwalam di ko dal kon kenn du ci buggal kenn waaye fuqaha u Maliki rahmatullah ñoom dañuy tontu ci loolu ne euh, mbugal gi kat maanaam euh, amaan na maanaam dëgg la ne dañ ni daanul suturloowu waaye tegtalewul ne mbir mi da ko daan laal moo tax maanaam amaan na li muy tekki mooy daanul suturloowu ndax am na ci beneen riwaaya bu tudd laa yastabri u daanul ferru kon amaan na li muy tekki mooy ne du ne le fait mbéewal yi ñoo ko dal waaye li muy tekki mooy daanul moytandiku nit ñi daan ko gis wala daanul moytandiku bu mbir mi gi maanaam daanul moytandiku daanul ferlu kon bu boobaa day dem mbir mi continuer génn te du ko bàyyi xel maanaam du ko jox benn important te mbir maa ngi continuer génn te mu xam mbir maa ngi génn waaye du ko jox importance kon bu boobaa njàppam mooy toj muy julli julli yu baaxul kon foofu la problème bi nekk mais problème bi nekkul ci sobe geeg ñàkk sobe gi fi ñu gën a teg te loowee nag maam ndax dañu tënk masala bi fi ñu gën a teg te loowee ci di leeral loolu mooy xadis bu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah te xadis la boo xam ne xasan la nga am ne yenn bi saa dafa ñëw di julli te xam nga yenn bi saa yi radiyallahu ak yenn bi saa ñoom seen dàll lañ daan jullee jumaa yenn amul woon ay basal yu ñuy lal amu Euh, buñ daan julli bi mu ñëwee nag di julli ak seeni dàll ak dàllam yi mu jekki-jekki simmi dàll yi bi mu simmee dàll yi saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom it ñu simmi seeni dàll bi mu sëlmalee mu gis ni ñëpp simmi nañ seeni dàll mu laaj leen lu tax ñu ne ko dañoo gis nga simmi say dàll ñu nit ñu simmi suñuy dàll mu ne déedéet parce que man sayyidina Jibril alayhi salaam moo ñëw léegi wax ma ne ma sa sa dàll yi dafa am sobe moo tax ma dindi ko waaye yéen ku ñëwati ci jàkk ci ku ku di julli na daal euh, wëlbati dàll yi fal yuqallibna alayhi fa idha wajada fihi adhan fal yadussuhu fi wal fal yudallikuhu fi turab képp koo xamante ne ñëwul gis dàllam yi sobe maanaam ku ku ku ku ku gis maanaam kuy ñëw di julli na wëlbati daal yi rek maanaam tànk yi rek day wëlbati nii xool su ci gisee su ci gisul dara moom amul waral mais su ci gisee sobe rek na ko na ko bës ci suuf na ko na ko na ko xoos ci suuf si rek mu def mu jeex loolu tamit bokk na ci li Hanafi yi di tegtaloo ne rahmatullah alam ne xoos ci suuf si daan ci ñëw insha allah naa ci joxay bii di ñëw lay doon euh, ndekete maanaam xoos ci suuf si day dindi sobe Euh, kon maanaam bokk na fi ñu tegtaloo ne du ndoxum kese yi dindi sobe waaye fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ ciy tegtaloo ne yonent bi sallallahu alayhi ba muy julli ñoom moo tax ñu ne waaw léegi nañ bàyyi xam ñu ne waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli na ci waaw wala déet ñu ne julli na ci kay ban jamono xam ne julli parce que julli ci benn partie ci waxtu mook nga julli ci benn maanaam mooy ne su doon ne moom maanaam mooy ànd ak fàttaliku gi ak. man gi voilà parce que su doon ne day tere maanaam sobe day jullee sobe day yàq julli kon partie bu njëkk bi nga xamante ne moom la julliwul boobu day yàqu ci la julleem di yàqu du dëgg te kon bu boobaa ni muy def mooy moo tax moo tax bi mu ko simmee loolu li muy tekki mooy ne partie bu njëkk bi yëpp wéroon na waaye jamono ji mu ko fàttalikoo te mën a dindi sobe gi te mooy tàqalikoo dàll yi jamono jooju la nekk farata ci moom waaye ba mu ko fàttee reprendre mooy wane ni kon ndekete boo fàttalikoo doo reprendre maanaam boo fàttalikoo mooy wane ni kon sobe gi maanaam loolu day dëgg la seen ma sob ma yaakaar naa ni ma ko waxee leer na mm-hmm. euh, beneen bi ci def mooy feneen fi ñu teg te loowee maanaam ñeneen ñi ne lu ñu sopp la maanaam maanaam déedéet du lu ñu sopp sunna mu akkada la mais yëgul degré farata ñoom dañuy teg te loowee ci hadith naa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu boobu daañ ci ñëw insha allah mooy yéeféer yi jëloon gëléem bàqu gëléem nëbal ko ñetti fan fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli ñu xotti ko ci kawam ba pare daw di ree ku nekk di dañ ci sa borom di ko ree yonent bi continuer jullam seulement ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaane ñaan googu moo tax képp ñi ko defoon ñëpp bés booba Badar lañu re lañ dee ñun ñëpp ñun ñëpp Badar lañ dee xadis euh, boobu fuqaha Maliki rahmatullah dañ ciy tegtaloo ne yéeféer yi ñoo reyoon ñoo reen di gëléem bi ñoo ko lojoon kon baaxutul medd la beneen bi ci def mooy sébérét yi maanaam nefere yi nekk ci biir loolu day daal di nekk sobe ñu nëbal ko bu nëbee lool tegtal la buy gën a feddali sobe ngir soppi ko ñu ñëw sotti ko ci ci kawam maanaam mooy sobe bi soppeeku na sotteeku na ci kawam mais dafa continuer julleem dogul julleem kon loolu mooy tegtale ne dindi sobe du farata parce que bu doon farata julli gi day yàqu day dem raxasi ji julli raxas ko dooga ñëwaat julli waat kon loolu li muy tegtale mooy sunna mu akkada la moo tax wax jooju wax ju dëgër dëgër moom itam ànd ak ne xaqiqatan def attention ci mbir mi mat naa bàyyi xel parce que bu fekkente ne mbir mi day waral mbugal quand même du lu woyof du lu woyof te la fait que saa sam si ñëwaat dàll yi te ànd ak ne sobe bi mu ngi ci loolu day loolu day wane ne mooy tundiku sabab bi dafa ràññeeku moo tax fuqaha maliki yi wax loolu waxuñu rek sunna la déedéet dañu sunna mu akkada la maanaam doole gi safa witar bi witar am moom lañ ko jox te xam ngeen ni witar ànd ak ne fuqaha jumhur dañu wax ne sunna mu akkada la waaye fuqaha boo xoolee xaqiiqatan wuute wuñ ak xanafiye yi ndax xanafiye rahmatullah alayhim ñoom dañ ne waajib la wa dafa war dafa war julli witar dafa war jumhur biñ ne sunna muakkada la boo xoolee niñ ko niñ koy melale daanaka mooy li fu li fuqaa xanaa xanaa bi lay di daa war rek am ah. ba ku mel ni imam ahmad rahimahullah ne kuy bàyyi witar matul seede maanaam du gis kon bu ñu waxee ne <coughs> sunna muakkada la lan lay tekki tekkiwul ah sunna muakkada la ah kon baax na nga mu ne qaala ibnul Musanna mooy Muhammad ibnul Musanna wa haddathana Waki' mooy ibnul ah, Jarrah al-Kufi rahimahullahu ta'ala waxoon nañ la ko léegi moom mooy kan ki Mansuur ibnul Mu'tamir yar moom moo yar imam Ahmad moom la imam Ash-Shafi'i bi mu ne bi mu demee ba mokkalam des ci moom la woon jàmbat ko mu ngi gën a adduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi mu du waa Kufa mu ne qaala haddathana al-A'mash maanaam nga gis ne kon euh, euh, Muhammad ibn al-Musanna dafa jëlee xadiis bi ci ñaari càllale càllale bu njëkk bi moom mooy bi nga xam ne moom la jëlee ci Abu Muawiya ab euh, ab Darir mooy Muhammad ibn Khazim ñaareelu càllale bi mooy bi mu jëlee ci ah ah Waki' ibn al-Jarrah ku mu jëlee ci al-Amash mu ne qaala nee na sami'tu dégg mu Mujaahidan maanaam Mujaahid mislahu wax bi mel noonu waaye li mu ci teg mooy daf ne yastatiru min bawli xam nga kaana laa yastatiru min al-bawl ci. mbéewal maanaam ngir ne baatu daanul moytandiku mbéewal buñ jëlee baat boobu imam al-Bukhari rahimahullah lu tax mu indiwaat wax ji parce que bu waxoon ne daanul moytandiku mbéewal kese daal di cay yam mooy ne mbéewalu ñëpp dañ ci dugg al-bawl mooy rek mbéewal day daan nekk wax joo xam ne day général waaye ngir mu préciser moo tax mu indiwaat mutaabaa gi